أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس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 gisoon nañ ci jotaay bi weesu baabun ya'khudhu bi nusulin nabli idha marra fil masjid buntu bi nga xam ne moom mooy wax ne bu dañuy jàpp ci catu euh, ngànnaay lu su fekkente ne dañuy romb ci jàkka ji gisoon nañ ci hadith sayyidina Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamante ne moom la doon wax naan dafa am waaju romb ci Yonent bi sallallahu alayhi wa dafa romb ci jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk mu amee gan maanaam ay uh, ak xeet gu nekk mu yore woon nee na yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko amsik bi ni saaliha na nga maanaam téel ci cat ngannaay li naka noonu gisoon nañ ci baabul muruuri fil masjid buntu gi nga xamante ne moom mooy wax ci ro teggin romb ci biir ci jàkka ji mu hadith sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la jëlee ci Yonent bi alayhi wa sallam mu ne man marra fi shay'in min masajidina aw aswaqina bi nablin falyakhudh ala nisaliha la yaqir bi kaffihi muslima mu ki nga xamante ne mu ne eh, képp koo xamante ne dafay romb ci dara lenn ci suñu jàkka wala boog suñu jaye manam suñu marché yi muy romb di rombaale ak euh, ak ak ngànnaay na daal di jàpp lépp maanaam ci catu catum cat la bu ko defee du daal di jam kenn maanaam ci tenxam bi bu mu ci jam benn jullit maanaam euh, la yaqir maanaam euh, amrallah maanaam bu mu jam maanaam na def lépp ba bu mu jam ci tenxam bi benn jullit mm-hmm. maanaam noonu tamit gisoon nañ ci baabu sha'r fil masjid mooy hadith Seydina Hassan bi radiyallahu ta'ala anhu ak Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhuma ñi nga xamante ne moom la doon Seydina Hassan di seedeloo Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhuma bi nga xamante ne moom la ko doon wax naan ko maa ngi lay laaj di ginloo ci yàlla ngir ne rek ndax dégg nga yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ya Hassan ajib an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma ayyidhu bi ruhil qudus yow Hassan radiyallahu ta'ala anhu sayyidina mu ne ko tontu lan ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ne buur yàlla yow buur yàlla mi ci tudd ko yi jàppale ko ci ruux gu sell gi sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu daal dëggal wax jooju mu ne waaw loolu tamit gisoon nañ ko nañ tamit baabu ashaabil hiraabi fil buntu ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom ngànnaay yi di ci xii di di foo ak gannaay ci biir jàkka ji maanaam di foo ak ci ci di diir ngànnaay ci jàkka ji mu ne euh, loolu gisoon nañ ci hadith sayyidati Aisha bi radiyallahu ta'ala anha ci euh, riwaaya boo xamante ne mu al euh, musnad la ak riwaaya boo xamante ne mu'allaq la amma riwaaya bi nga xamante ne musnad la moom mooy bi Salih Salih Eh, Salih moom moo ko solo te moom mooy Salih ibn Kaysan al-Madani rahimahullah moo ko solo jël ko ci al-imam Ibn Shihab az-Zuhri mu jël ko sayyidina Urwa ibn Zubayr ibn al-Awwam mu jël ko sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom gis na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam eh, bés ci eh, buntu néegam fekk xabasa yi maanaam ay ñu nga xamante ne waa xabasa lañ ñoom ñu doon foofu ci jàkka yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waa ñu doon foo mu ne te yenente bi sallallahu daal koy euh, nëbb maanaam ci ak maanaam rida bu mu yoroon mooy euh, xeetu mantu bu mu yoroon nee na man may xool ci seen foyi loolu nag euh, beneen bi ci des moom mooy bi nga xamante ne Yunus ibn Yazid al-Ayli moo ko al-imam ibn Shihab az-Zuhri mu jël ko ci Urwa ibn Zubayr ibn Awwam mu jël ko ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anil jami' foofu mu leeral ne mu ne ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wal habashatu yal'abuuna bi hiraabihim mu ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fekk waa Habasha tamit ñu ngi doon foo ak seen ay euh, euh, seen ay xiraab maanaam euh, ci seen ay seen seen ay ay ay gànnaay ay javelot loolu moom gisoon nañ ko tamit ci jotaay bi weesu wa lillahi alhamdu wal gis léegi nag ñu mu ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala ne baabu zikri al-bay'i wash-shiraa'i ala fi al-masjid mu ne baabu bunte ngi nii zikri al di tudd maanaam li nga xamante ne moom moo aju ci wàllum njaay wash-shiraa'i akum wash-shiraa'u akum akum wala boog ash-shiraa'u tamit day tekki am njaay maanaam euh, wa minan nas man euh, euh, nan am na bu waxee ishtara naan man man yashri nafsahu wa minan nas man yashri nafsahu ibtigha'a wajhillah maanaam am na ci nit ñi koo xamante ne dafa jën dafa jaay bopp bakkanam maanaam yashri dafa jaay lay tekki dafa jaay bakkanam moo tax ishtara moom mooy jënd shara moom mooy jaay maanaam loolu ci arab maanaam loolu moom mooy dox moo dox moom mooy teqale ñaari baat yooyu loolu moom moo tax al ishtiraa'u day tekki njënd al ashraa'u day tekki njaay maanaam loolu kon moom mooy euh, waaye léeg dañ koy wax di ci namm njaay ak njënd yëpp loolu kon moom mooy waaye bu dee bay'u tamit bay'u day tekki tamit njaay ak njënd ngir ne bay'u mi ngi jóge ci baa baax bi tekki Euh, bi tekki lii maanaam loxo bi nii xasab bi mm-hmm. Mm-hmm. ndax booy joxe booy booy jënd ak di jaay da da ngay joxe kooku tamit di la jox maanaam tàllal yooyu ñuy tàllal loxo yi moo tax njaay ak jënd ñu ko ba ba maanaam ndax baax gi nga xamante ne moom foofu la mm-hmm. waaw dégg nga kon shiraaw maanaam di tudd bayaw ak shiraaw mooy njaay ak maanaam daal ci anam jëpp maanaam boo gisee mu wax nag ak bayaw ak shiraaw maanaam mu jëfandikoo ñaari baati kon day tegtale maanaam mboolem xeetu njaay yeeg jënd yi maanaam ngir dëgëral wax ji ci mboolem anam yi alal minbari ci kaw minbari ak fi fi fi ak ak film film masjidi ci biir jàkka ji maanaam loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy ci nusxa bi gën a siiw am na ci nusxa yoo xamante ne alal masjidi la maanaam alal minbari alal alal masjidi maanaam mooy ci kaw jàkka ji maanaam ci lool bu boobaa tamit day daal di yor maanaa fii tamit hmm. ah comme euh, comme li li Firawna wala usallibannakum fii juzu'in nakhli maanaam fii juzu'in nakhli ay ala juzu'in nakhli hmm. maanaam kon maanaam bi loolu day daal di tekki loolu dégg nga kon euh, lii maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala li nga xamante ne moom la ci namm hmm. moom mooy da daal day tudd ne. Eh, maanaam lépp loo xamante ne wàllum njaay ak jënd la ak lu aju ci wàllu commerce mm. dina dagan moos ñu daal di koy waxtaane ci biir jàkka ji tudd ko maanaam leeral ko li nga xamante ne nag moom la ci namm jubluwu ci maanaam nga ñëw indi say marchandise ci biir jàkka ji di jaay ak jënd mm. jubluwu ci loolu waaye li mu ci jublu mooy ñu taxaw ñu nekk ci biir jàkka ji di waxtaanee ay actes yi aju ci wàllu njaay ak jënd lan moom moo ci baax ak lan moom moo ci baaxul lan moo ci mat a def ak lan mooy li nga xamante ne matut a def lan mooy li nga xamante ne moom mooy li jaadu ak li nga xamante ne moom moo ci jaaduwul yu na noonu di ko tudd ci biir euh, maanaam ak di joxe ay exemple ci ay interaction yu xew ci ay diggante ay nit ñoo xamante ne ay nit la ñu ñu xam ñu ñëw ba ci biir jàkk ji ñuy waxtaanee interaction yooyu di xool ndax loola dagan na waaw wala déet waaye jubluwuñ ci ñëw nit ki ñëw indi euh, am njaayam toog ci biir jàkka ji naan oh, lii ñaata la ki ku nekk di joxe eh, di di di wax ay prix wala ñuy def ay enchères wala yu demee noonu loolu moom eh, bokkut ci li nga xamante ne lu jaadu la ci biir ay ci biir jàkka loolu moom mooy li nga xamante ne moom la imam al-Bukhari rahimahullah ta rahimahullahu taala indi ci. maanaam wax ci buntu bi inshaa allahu taala danañ ko gis ci xadis bi nga xamante ne moom la indi muy xadis sayyidat Aisha ummul mu'minina radiyallahu anha mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaab lay haddathana Ali ibn Abdullah sama moom Ali ibn Abdullah ibn Ja'far al mooy moom mu gën a maanaam mooy Abul Hasan ibn al Madini al Basri rahimahullahu taala bi imam bu mag di waa Basra comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee maanaam subhaanallah imam bi li muy màgg màgg ba nga xamante ne moom rek moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ne man du ma tuutal sama bopp ci kanamu kenn ku dul ci kanamu Ali ibn al-Madini ànd ak loolu yëpp xoolal subhaanallah moom baayam mooy euh, mooy Abdullah ibn Ja'far du ko wér maanaam da'if la maanaam mo mais moom ànd ak ni mu nekkee imam ak ki mu doon ak ki mu màgg yëpp moo tax léegi am na mu ne haddathani abi wa huwa ghayru thiqa sama baay nettali na ma waaye nag du ko wóor de nee na haddathana daal di yeggale wax ni maanaam nga gis subhaanallah li nga xamante ne moom mooy euh, bu fekkente ne hadisu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa taxaw diine borom bi subhaanahu wa taala taxaw ni nga xamante ne noonu la ñuy dindee lépp loo xamante ne xeetu atifa la maanaam bépp xeetu émotion wala loo maanaam ni ñu koy tegee fële ci anam goo xamante ne maanaam day mel maanaam émotion du exister état d'âme bi ñu naan état d'âme voilà moo du am ci ñoom su fekkente ne dañoo war a taxaw rek waxal yàlla dëggam waxal li nga xamante ne moom mooy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moom mooy mission am loolu moom bu xësee ba tegu moom du wax leneen loolu moom moom mi ngi gane àdduna cent soixante et un ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn àdduna deux cent trente-quatre ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari imam Abu Dawud imam at-Tirmidhi ak imam an-Nasa'i ñoom ñoo solo ci moom rahmatullahi alayhim comme ni nga xamante ne noonu la ñu gisee ñoom ñi seen la naka noonu comme imaamu muslim rahimahullahu taala ni ki noonu solo ci moom waaye indiwul benn xadis ci saxiixam ci xadis Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala li nga xamante ne nag moom moo ko waraloon loolu waxoon nañ ko moom mooy ne euh, maanaam dafa andu maanaam dafa euh, euh, dafa am ay yenn mbir ndax imaamu dafa am tam jikko ju mu amoon mooy dafa àndoon ak fulla goo xamante ne bu xasee diingat euh, euh, sa sa ay xeeti doxalin maanaam ba pare wax ko ci anam goo xamante ne day leer ndax moo tax euh, muqaddima bi mu def ndax xam ngeen ni imam muslim lu ñu tuddee introduction mm-hmm. ci téere ci lu ñu joyal diggante penku ak soow moo ko njëkk a def mm-hmm. maanaam introduction moom mooy ki ko njëkk a def ci téere muqaddima voilà maanaam moo tax loolu gannaaw ga bien après la ko yeneen civilisation yi commencé jël mais bindu téere daal ci bind introduction wax la ngay wax dooga indi chapitre par chapitre loolu imaamu muslim mooy ki ko jëkk a def ci lu njooyam imam muslim nag rahimahullah ci introduction euh, xam dafa am lu mu wax maanaam dafa indi ay euh, xeeti euh, ay mbir yoo xamante ne d'accord ci te ki mu d'accordul bu ñu ko xoolee dañuy gis ne imam al la mm-hmm. maanaam nga gis ne imam al-Bukhari la and àndutul ci wax ji te imam al-Bukhari sëriñam la waaye àndut ak imam al-Bukhari moo tax ñu ne ah kii kat imam al-Bukhari la jublu ci wax ji waaye amaan na du moom imam al-Bukhari du moom mooy ki tax mu jóg waaye sëriñam Ali ibn al-Madini moo tax mu jóg rahimahullah ndax euh, maanaam euh, rigueur bu tar bi nga xamante ne moom la euh, al imam Ali ibn al-Madini teg ci anam goo xamante ne moo tax moo maanaam rigueur am boobu moom la imam al-Bukhari topp ci ni mu bindee Sahih bi maanaam euh, rigueur boobu nag moom la euh, imam Muslim rahimahullah wax ne rigueur bu yegg ci niveau boobu mat ko maanaam nañ wàcce mbir mi rigueur bi nañ ko wàcc ci benn niveau maanaam mu gën a tuuti tuuti quand parce que bële matu ko ndax ñu jëlee rigueur bële na le problème day am ci réer hadith yeneen bi sallallahu yu wér te xam nañ ñu wér na yu bëri dañuy réer ba pare mu nekk nag di argumenter nag ci ci mais ba nga xam ne def na loolu ba noppi du solo xadiis ñooñu maanaam maanaam dafa nekk koo xam ne maanaam ci tempérament am <laughs> moo mel noonu mm-hmm. ah, rahimahullah wa radiya moom ta'ala mu ne haddathana Sufyan te moom mooy Sufyan ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala ah, foo gisee ah, Ali ibn al mu solo ci Sufyan boobu Sufyan ibn Uyayna mooy ibn Abi Imran Ah, Maymun al-Hilali rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna 107e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa moom ak Yahya ibn Sa'id al-Qattan ñoo bokk at bi ñu génn adduna mooy 198e année mm-hmm. ah, rahmatullahi alayhim ah, moom mboole maanaam mu nekk imam waa mak Madina waa Kufa ak waa Makka rahimahullahu ta'ala di waa imam waa Hijaz mm-hmm. comme ni nga xamante ne noonu la imaam eh, noonu la kii nekkee maanaam imaamu Maalik nekkee woon wa waa Madina moom it noonu la nekkee ak ñoom ba imaam Ash-Shafi'i doon wax rahimahullah ne budul woon imaam Maalik ak imaam Sufyaan ibn Uyayna rahmatullahi alayhima kon xam-xam day daal di toxu eh, Hijaaz maanaam péninsule arabique bi kon dootoo ko gisati xam-xam maanaam loolu waxin la buy wane màggaayu ñoom ñaar ci ne ñoom ñooy ñi gënoon a taxaw xam-xam ci seen jamono ci maanaam gox boobu yëpp mu ne an Yahya maanaam Sufyaan ibn Uyayna bu solowee maanaam Ali ibn al-Madini bu ne an Sufyan boobu ibn Uyayna la Sufyan ibn Uyayna bu ne Yahya ibn Sa'id al-Ansari la munu nekk al-Qattan voilà mu ne an Yahya kon moom mooy ibn Sa'id al-Ansari mooy ci solo suñu hadith bu njëkk ba dégg nga rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Sa'id al-Ansari moom mi ngi génn àdduna 143 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa nekk waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam nekk nga xamante ne kon mu nuñ ko gisee woon moom moo solo xadiisul a'maalu binniya te mbooloo mu bari maam ci moom la xam la xadiis boobu tasaaroowee maanaam ci moom mi rahimahullahu taala nekkoon na tamit koo xamante ne boroom xam-xam fiqh bu mag la ba pare yoroon maanaam nekkoon ko xamante ne ab la maanaam nekkoon koo xam ne dañ koo joxoon mu méngoo li nga xam ne moom mooy atte bi mu nekk tamit nit koo xam te ne ku sell la radiyallahu taala anhu euh, dégg nga moom kon Yahya ibn Sa'id al-Qattan rahimahullahu taala mu ne an amrata te gisoon nañ ko tamit moom mooy soxna su baax soosu mooy amrata bint Abdurrahman ibn Sa'd ibn Zurara ibn al-Ansariya radiyallahu taala anha moom mod borom mod maanaam waa madinatu munawwara tamit ala saakinihaa afdalu salaatu wassalaam mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-huitième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk ki nga xamante ne moom mooy ki gën a solo mooy ki gën a màgg ci ñuy solo ci sayyidata Aisha radiyallahu ta'ala anha maanaam hadisam ci sayyidata Aisha radiyallahu ta'ala anha moom mooy hadis yi gën a dëgër ci bu bu ñu solowee ci sayyidat Aisha radiyallahu anha moom ak Urwata ibnu Zubair ak ñoo al-Qasim ibnu Muhammad ibnu Abubakar maanaam ñooñu noonu ñoom bu ñu solowee hadith ci sayyidat Aisha radiyallahu anha ñoo hadith yooyu moom maanaam euh, bu càllale gi wéree ci ñoom rek moom moom jàppal nañ am nga hadith yi gën a dëgër maanaam bu ñu solowee ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha euh, nekkoon tamit boo ci borom xam-xamu fiqh yi euh, rahmatullahi ba pare nekkoon koo xamante ne dafa nekkoon ci néegu sayyidat Aisha radiyallahu anha maanaam ci kër sayyidat Aisha radiyallahu anha foofu la nekkoon euh, maanaam daanaka mën nañ ni moo ko tarbiya maanaam bu doon waaw loolu lañ mën a wax maanaam bu doon jamono dañ naan moo ko tarbiya maanaam radiyallahu ta'ala anha euh, moom mu ne an Aisha te moom mooy ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha habibatu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam at-tayyibatu bintu at-tayyib radiyallahu anha moom mooy nga xamante ne euh, kon euh, moom mooy kii yenente bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam moom euh, bokk na ci ngëneelam mi mooy yenente bi sallallahu alayhi wa ci biir néegam la génnee adduna ci bisub ayam la génnee adduna ci ba pare ci diggante maanaam dënnam ak puutam ci la génnee adduna ba pare seen ñaari tufli di daje comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee radiyallahu ta'ala anha amma musnadam moom mooy deux mille deux cent dix hadith imam al-Bukhari eh, ak imam Muslim rahmatullahi alayhima dëppoo ci 174 hadith imam al-Bukhari wéetoo ci 54 imam Muslim wéetoo ci 69 hadith ci hadith sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne annaha qaalat nee na atatha dikkee na ko Barira dégg nga eh, rahmatullah radiyallahu ta'ala anha eh, Barira bi maanaam kenn la ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo doon ànd ak sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha takkoo woon ak moom mu nekk ki nga xamante ne maanaam euh, dund na lu yàgg ndax dund na ba ci ay cent vingtième année yi ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sayyidatu Barira bi radiyallahu ta'ala anha nekkoon na tamit koo xamante ne boroom xam la woon ci maanaam ci boroom xam-xamu euh, tabi euh, sahaaba yi radiyallahu anha waaye ci sahaaba yu ndaw yi la bokkoon maanaam bokkutoon ci sahaaba yu mag yi comme li nga xam ne noonu lañ koy gisee ci qissa bi moom mooy qissa bi gën a siiw ci ay mbiram am na nag benn xadis boo xamante ne imam an-Nasa'i moo ko soloo rahimahullah rahmatullah euh, euh, euh, rahimahullah maanaam moom musnadam yëpp ci xadis boobu la yam rahmatullah ndax dafa gis Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah mu ne ko yow gis naa ne ni ma la gisee nii di nga mës a nekk ji buur kaay nag ma dénk la benn mbir mooy ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne nam jullit bi bu xësee ba tuur deret xelam dootul dala te day nekk ci xat ci dund ci gu xat maanaam kon fexeel ba bu tuur deret nit maanaam loolu wax jooju ko wax la dëgg dëgg dëgg ci yenente bi nag sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy eh, aw kama qalat radiyallahu anha moom mooy xadis bi nga xam ne moom la imam an-Nasa'i soloo ci moom benn xadis kese la ah rahmatullah radiyallahu ta'ala nag eh, amoon na borom kër boo xamante ne tuddoon na Mughis insha allahu taala tamit daañu ko gis ci suñu xadis bii xadis bii nga xamante ne moom la ñu nekk xadis euh, euh, la boo xamante ne comme niñ ko gisee waa euh, waa Hijaz ñoom ñoo ko solo ginnaaw Ali ibn al-Madini rahimahullahu taala bi nga xam ne moom waa Basra ak Sufyan ibn Uyayna bi xam ne waa Kufa la ak naka noonu ñeneen ña ñett ñi ci ñëpp ñoom ci waa Madinatul Munawwara lañu ala sakiniha afdalu salaatu wassalaam naka noonu maanaam moom mu ne dikk na ko tas aluha mu koy laaj maanaam mooy mu koy ñaan ak njekk fii kitaabatiha ci ak maanaam euh, kitaabatiha mooy mbindu gi maanaam mbindu gi mu bindu ngir mën a jox boppam ndax euh, li alquran wax fakatibuhum in alimtum fihim xayra maanaam mooy euh, kitaaba maanaam mukaataba mooy lan mooy tey bu fekkente ne wala ak kita moom mooy lan mooy tey su fekkente ne jaam bi dafa ne man dama bëgg a gore mu dem ci ki nga xamante ne moo ko moom ne ko ah man de damaa bëggoon a moom sama bopp léegi ana nan lay def mu ne ko kon nag di dénk naa la maanaam léegi li ma lay teg mooy sax sangam saa yoo indee alal sàngam léegi moom nga su bopp léegi nag loola day ñaare day faral de am délai ba pare day faral di am benn euh, ay échéance maanaam bis sàngam maanaam bu at sàngam chaque weer wala chaque année nga may jox nangam ba mu mat mu moom boppam am na ci hadith yi nag ay riwaayaat yu wuute maanaam am na ci yoo xamante ne daf ni juróomi ugiye moo ko moom la amoon maanaam am yeneen yoo xamante ne Euh, ñu ne euh, juróom-ñeent la maanaam ala kulli xaalis maanaam mooy at bu nekk benn la waroon a joxe euh, bu boobaa léegi nag mu dem mbir mi diis ci moom mënu ko amaan na li nga xamante ne noonu la demee mooy juróom-ñeent la woon ci cosaan mu fay ñeent yi waaye nag affaire bi diis mu def juróom bi ndax xam ngeen ni jaam boobu nag feek fayut lépp day daal di des di nekk jaam lu tax muy des di nekk jaam ngir ne alal ji moom alalam boroom ma ko moom maanaam jaam amul alal alal ju mu am ka ko moom moom moom moo ko moom moom ak alalam maanaam kon bu fayee te matalul bu boobaa alal ji ci des moo ko maanaam li mu liggéeyoon moo ko moom maanaam su ko defee matalul moom day perte rek day wëlbati ku nekkat jàmm fii nag fayul ba mu jeex day def di nekk jàmm maanaam comme que mbir mi noonu la demee nag maanaam mbir mi nag metti diisoon si moom mu ñëw ci sayyidata Aisha radiyallahu ta'ala anha wax ko ko nekko man daal voilà man da koy eh, wax ni ko situation bi nii la demee fa qaalat mu ne ko in shi'ti su la soobee a'taytu ma jox ahlaki say ñoñ wa yakunu mu daal di nekk nag alwalaa mingu gi lii ñeel ma maanaam alwalaa muy mingu gi alliance bi am suñu diggante mm-hmm. nga xamante ne tey bu xësee ba am ci ñoom seen diggante képp ku génn adduna ci ñoom ñaar keneen ki mën na koo doon mm-hmm. maanaam loolu Euh, mu mu mu buñ de maanaam ah, loolu mooy sous condition que amatul ñeneen ñu ko doon hmm. ci kaw loolu bu boobaa keneen ki moo ko doon au lieu xa alal ji di dem ci ah, euh, ci euh, trésor public di dem ci baytul maal mais day des ci maanaam seen diggante ñoom ñi hmm. loolu nag walla boobu moom la waxoon ne kon loolu man maa ko war a moom man man mi nga xamante ne maa ko ndax xam ngeen nit am na lu mu joxoon a tàmbalee di jox waa këram yi mm-hmm. léegi ngir mu mottali ko nag ngir mu jaay li ci def maanaam mu mel ni comme si day jënd jaam bi bu boobaa goreel ko mm-hmm. maanaam day mel ni da jënd goreel ko mm-hmm. looloo tax imam Shafi'i wa Shafi'i rahmatullahi alayhi ne sous condition parce que loolu yeneen fuqaha yi dañ ne mantane ne maanaam buñ xësee ba entaché euh, kii boobu euh, euh, njaay googu Hanafi rahmatullahi alayhi ñoom dañ ne loolu dootu mën a nekkati borom jaay ko amma ñeneen ñi nga xam ne fuqaha u maliki rahmatullah alayhim lu bari ci ñoom dañuy wax ne ahankay dana man a ne a jaay ko waaye eh, Shafi'i rahmatullah ñoom li ñu wax moo ne doo du maanaam dinaa ko di nga ko mën a jaay mais sous condition que ki nga koy jaay pour mu libérer ko la maanaam pour mu pour mu goreel ko la waaw ci condition boobu rek nga ko mën a jaay ndax eh, soo ko ndax ndax maanaam commencé naa joxe ba pare ngir mën a moomaat boppam Euh, léegi moom nag bi mu waxee léegi nag question bi fi mu nekk war mooy ana kan moo war moom alliance boobu wal al walaa ndax gisoon nañ ko hadith Amr ibn Dinar euh, mu jëlee ci euh, Abdullah ibn Dinar bokk mu jëlee ci Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu mu ne yeneen ci mu ne nahaar nabi sallallahu alayhi wa sallam an bay'il walaa'i wa hibatihi maanaam yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dafay tere ku jaay wala euh, googu mm-hmm. niki noonu ku ko maye maanaam loolu kon mbir moom euh, maanaam alliance boobu kan moo ko war a moom maanaam ak intérêt yi ci aju te ndax mawlaal qawm yeneen bi daf ci teg ne sallallahu alayhi wa sallam mawlaal qawm qawm minhum mm-hmm. képp koo xamante ne dafa am alliance boobu nekk seen diggante yow boobaa kooka ci ñoom nga bokk maanaam fa boo am loolu ci ñoom nga bokk loolu moom moo tax tey waa ahlul bayt masalan shérif yi bu ñu jëlee benn jaam goreel ko kooku day daal di bugg dugg ci biir ahlul bayt maanaam day daal di bokk ci ahlul bayt ci sababu ci sababu loola ay doomam it dañuy daal di nekk waa ahlul bayt tamit maanaam loolu moo tax ngeen di gis souvent dañ naan euh, diw al-Qurashi wala al kii fekk mawla la comme ku mel ne Naafi' hmm. buñ naan al-Adawi al-Qurashi maanaam ngir mawla la ci ñoom hmm. imam al-Bukhari rahimahullah masalan al-Ju'fi mawlaahum hmm. maanaam ak yu mel noonu maanaam loolu maa maa ne imaam Muslim da naan an-Naysaburi daal ni min anfusihim maanaam ci seen bopp la bokkoon maanaam loolu askan wi day daal di day daal di mën a nit ki day daal di mën a bokk ci askan woowa loolu nag euh, lien boobu alliance boobu ana kan moo ko war a moom ci ñoom ñaar ñii foofu la wax ji nekkoon moom la sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha dari ko kon nag loolu dana ne man mën naa laa jox alal gi lépp jox ko euh, sa sa waa ñi la moom mm-hmm. waaye nag li nga xam ne mooy walaa ugi mooy méngoo googu lii man lay ñeel wa qaala mu daal di wax ahluha ñoñam maanaam ñi nga xam ne ñoo ko moom moon ñoom ñu ñëw ne in ci su la soobee ataytiha nga daal di koy joxe ma nga joxe ma baqiya mm-hmm. li nga xam ne moom moo def mm-hmm. wa qaala wax na Sufyaan mooy ibnu Uyayna rahimahullah marratan beneen yoon ne mu tekki ne in ci su la ah takk ti taqtiha nga goreel ko maanaam benn la mhm. bu la neexee nga jox ko alal ji def mhm. su la neexee nga goreel ko maanaam li muy tekki mooy boo joxee alal ji def moom daf ñu koy jox mhm. mu gore loolu lay tekki su ko defee wala la neexee nga jox nga jox nga jox ñu maanaam nga goreel ko mooy nga jox ñu alal ji mu gore benn la dégg nga wa waaye day daal di nekk al wala'u yaa ngi dégg euh, méngoo gi lanaa ñeel ñu maanaam bu boobaa yow garawul ñun jox ñu li def comme moom tam na nañoo jox waaye walaa ubbi bu boobaa ñu ñoo koy moom hmm. loolu nag foofu la problème bi nekk parce que ki nga xamante ne moom normal maanaam moom moo joxe ba jënd ba maanaam moo joxe ba jaam bi gore mu bëgg walla ubbi nekk ci ñoom te ñoom goreeluñ ko ci cosaan hmm. maanaam même tey bu ñu nattale woon ne ndaw si dafa ñëw ne euh, man day Ah, dama bëggoon ngeen goreel ma ñu ne ko waaw léegi joxel nangam maanaam mu joxe at bu jot mu joxe la muy joxe ba mu mat ba mu jeex te kenn dimbaliwu ko ci sax walaaw gi lu mën a nekk ci ñoom ngir ne ndaw si moo goreel boppam fee nag sayyidat Aisha radiyallahu anha moo joxe alal gi tax ñu goreel kon walaaw gi ci moom mii lay nekk hmm. maanaam mbir mi noonu la deme léegi nag ah, moo tax ki goreel kooku moom moom moom gi comme niñ koy gisee insha allahu taala ci wax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne fa lamma ba nga xam ne nag jaa dikk na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam zakartuhu zaka zakaratu nee na mu tuddal ko moom sayyidat Aisha radiyallahu anha zalika loola daat koy wax ni mbir bi demee fa qaala yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ibta'i ibta'iha jënd ko de léegi yow jëlal alal ji yëpp nga jox ko ko nga jënd ko fa aatiqiha te nga goreel ko maanaam lii am na beneen mbir buñ ciy jànge mooy ne euh, fuqaha yi wute nañ ci benn masala dañ koy gaaw romb mais daañ ci gën a ñëwaat insha allahu taala buñ ca tollee mooy jigéen mën naa jël alalu boppam euh, am lu ci def maanaam temps mu laaj boroom këram lan moo ci xew mooy lan mooy sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa jël alal gi euh, dafa jël alal gi Eh, dafa ne woon moom engagé woon na ci mbir mi ba ni day jënd ak day jaay maanaam fii nga xamante ne moom la ñu wuutee moo tax jot a wutoon alal bi mooy lan mooy ndax walaa ugi kan moo ko war a moom mais su situation boobu posé wul woon moom pare woon na pour joxe alal bi maanaam kon loolu ci la ñuy xamee ne kon maanaam jigéen ji bu moomee alalu boppam maanaam jarul ndigalu kenn ngir mu mën a dépenser alalam moom loolu nag fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim dañ koo maanaam mboolem yeneen fuqaha yi nangu nañ ko waaye fuqaha maliki ñoom dañ koo bañ nee nañ déedéet jigéen moom alalam balaa mu koo def fenn jëkkëram moo ko war a d'abord maanaam euh, xool fi mu koy dugal mu doog ko <laughs> mu doog mu doog koo jox waaye hadith bi lay la pour jumhur hmm. maanaam day tegtale ne euh, jigéen ji am na droit jël alalam dugal ko ci waaye maadaama nekkul yàq bu xësee nag ba nekk yàqkat moom comme li alquran wax rek la wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala allahu <laughs> lakum qiyaman warzuquhum minha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa bu leen jox ñi nga xam ne waaye defe nañ seen alal bi nga xamante ne yàlla daf leen koo teg seen di seen i loxo bu ko defee ngeen di ko ah, ngeen ngeen mën ci ko ngen di ko jëfandikoo ngeen ngeen ngeen mën ci bu boobaa ñooñu noonu nga xamante ne dañoo defe dañuy yàq rek di jël alal ji rek di pasa pasa rek lu ne ñu jënd ko lu ne ñu kii ko maanaam dem ci ndeyale yi dugal ko alal fii bu ñu waxee kii ne tuur yi ñu dugal alal def kii lu xew ñu ñu jël dugal yàq seen alal googu di ko pasa pasa rek nga remarqué loolu bu boobaa dañ koy nangu buñ ko nangoo léegi nag bu boobaa mu ne war warzuquhum dee leen leen ci wërsëgal maanaam seen ala di leen ci jox waaw waksuuhum dee leen leen solal yére maanaam dee leen jëndal buñ soxlaa yére ngeen jëndal leen ci wa qulu lahum qawlan ma'rufa te ngeen leen di wax wax di wax di waxu njekk maanaam di rafetal daal ci wax ji bu ko defee mu sedd seen xol tuuti waaye bu leen leen bàyyee ak alal bi parce que dañ koy pasar pasare voilà loolu Euh, loolu maanaam ci circonstance yooyu la mais ko comme fuqaha maliki rahmatullah dañoo jàpp ne ñaari jigéen ñi moom daa iman noonu la ñu mel voilà maanaam loolu moom moo tax ñoom ñu euh, bokk na ci li tax bokk ñu daal di jël atte euh, woo maanaam ci mbir moom te dañuy tontu ci xadis bii ne ñoom dañuy tontu ci xadis bii ne sayyidat Aisha radiyallahu anha dafa na maanaam bu affaire bi réussiroon sax da naaroon xaar yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye ala kulli xaalis li mbir mi gën a nuru mooy ne nawa ko ci woon a xaar te loolu moom mooy waxu jumhur loolu moo gën a maandu ndax ki moom alalam moom moo am euh, ndaxte mukallaf la maanaam moom moom alalam beneen bi def mooy mu la kon bu boobaa moom moo gën a moom moo gën a yey ci mën a jëfandikoo alalam saa mu bàyyi xel ndax sinon leneen li ci def taxjiir la tudd taxjiir loolu dañ koy defal ki nga xamante ne euh, xelam dafa def mm-hmm. kooku dañ koy jël alal ji dañ koy nangu parce que dañuy bañ mu jël alal ji dugal ko wala nit ñi nax ko mu dugal ko foo xam te ne waru ko dugal donc dañ koy nangu dañuy jël alal ji téye ko après nag moom ñu ko koy jox selon ni mu soxla loolu moom mooy tax jiir dégg nga euh, loolu nag euh, beneen bi ci des nag mu ne kon mu ne mu ne kon moo tax jigéen ñi bari na ci ñoo xamante ne yelloo nañ loolu nag maanaam du ñoom ñëpp waaye bari na ci ñoo xam ne yelloo nañu ma maanaam mbir moom loolu tax lu ci ëpp du ñu amee dara lu ci ëpp dañuy téye alal ji mais dañ koy passer passer comme pas possible hmm. voilà loolu sax même wo segam alal ji nga xamante ne moomuñu ko seen borom kër ko moom moom la ñuy passer passer <laughs> waxuma laa bu fekkee <laughs> ñoom ñoom ñoo ko moomal seen bopp yal nañu yàlla saabu hmm. dégg nga ah. <laughs> waaw dégg nga moo tax moo tax moo tax ñoom ñëpp ku ne am na fu mu teg say wax hmm. dégg nga fa lamma ba nga xamante ne kon maanaam kon bi mu ko tuddee loolu mu ne ko jënd ko mu ne mu ne ko fa mu ne ko jënd ko te nga goreel ko maanaam ibtaa'iha jënd ko fa aatiqiha te nga goreel ko fa innal wala ndax lu wér bu woon moom mooy ki nga xamante ne li nga xam ne mooy méngoo gi li man ñeel na ka nga xamante ne aataqa mooy goreel kon ki ki goreel moom moom loola loolu atti fiq la léegi nag suma topp gannaaw loolu yëpp na xaamal ci la taxawee rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam alal minbar ci minbar bi lii moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko ndax dafa dem ba ci jàkka ji dugg ci biir jumaa ji daal di taxaw ci kaw minbar bi sallallahu alayhi wa sallam woo nit ñi ngir nit ñi ñëw ñu toog mu daal di ñoom wa qaala Sufyan wa qaala wax na Sufyan mooy ibnu Uyayna rahimahullahu taala marratan beneen yoon fa saida mu daal di yéeg rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alal minbar ci kaw fa qaala mu ne maa baalu ana lan moo tax lu xew ba aqwaamin ay nit ñoo xam ne ci maanaam lu dal ay nit ñii lan mooy tax bu wolof doon na danaan lu maanaam euh, wolof ni muy waxe danaan luy ndayu lii maanaam luy ndayu lii mooy ana lan moo jur lii ana lan mooy sababu lii loolu mooy maa baalu aqwaamin lan moo tax ay nit yastarituuna ñuy sartal shuruutan ay shart yoo xam ne laysa nekkul fii kitaabillahi ci téere yàlla maanaam euh, kon Euh, maanaam moom mooy lan mooy jëmmi euh, mbir moomu maanaam normalement li am mooy comme li wax alwalaa li man aataq maanaam ki nga xamante ne moom mooy mooy méngoo ki ki ko moom mooy ci goreel léegi kon lan moo tax nit ñi di wax ci téer loo xamante ne ay charte di tëral ay atte ci ay charte yoo xamante ne ah bokk ci téere yàlla bi wax ji nag wax ji yenent bi wax sallallahu alayhi wa am na benn lënt lënt bu ci nekk mooy wax ji ana fan la ko alquran wax bu boobaa tontu bi mooy day mel ni lii nga xamante ne moom la Seydina Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu waxoon ndaw sax bi nga xamante ne day jokkulu mooy day jokk karawal euh, euh, doom ji euh, ba mu ñëw mu taxaw wax ko mu ne ko bu fekk ko ca marché ba ne ko dégg naa la ngay wax naan karawu Euh, maanaam jox ko karaw dafa xaraam ak baaxul ak yooyu te loolu man liir naa alquran ba alquran jeex mosuma ko cee gis mu ne ko soo liiroon alquran ba alquran jeex da nga ko ko ci gis mu ne aha mu ne ko waaw mu ne ko ndax xanaa liiroo ci ne ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu wa ma ataakum rasula wa ma ataakum rasulu fa xuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu leen yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jox téye leen lu mu leen tere daf ba leen kon mu ne loolu boo jàngoon mu ne te man dégg naa yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne la'ana allahu wasilata wal mustawsila ba euh, hadith ba jeex maanaam yàlla rëbb na kii jokk ak kii jokk maanaam kon euh, mu ne kon loolu hadith boobu da gis ne wax jooju dey sukkandiku day nekk ci téere yàlla bi ndax waxu yeneen loolu tamit beneen mbir lañ ciy déggee mooy waxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam mooy waxu yàlla voilà Euh, comme ni nga xamante ne noonu la ko alquran waxe wahkum bayna an-nas bima araka Allah atteel ci nit ñi ci li la yàlla wan maanaam li mu gis rek moom gis-gisam rek muy jëmmi atte bi yàlla tëral yeneen bi sallallahu alayhi wasallam su amee avis ci dara avis boobu muy jëmmi moo yor atte bi nga xam ne doolee alquran la yor doolee alquran bu wàcc la yor ngir ne moom ci jëmmi boppam mooy alquran te loolu maanaam loolu dafa nekk loo xam lu mat a bàyyi xel ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moom ci jëmmi boppam kon lépp loo xamante ne lu mu wax la mooy moo li nga fekk ci yaxu alxuraan te dégg-dégg may la ko ñooyam képp ñooyam képp moom loolu lay leeral ni maanaam moo tax mu ne lan moo tax nit ñi di sartal dara loo xam ne nekk nekku ci téere yàlla bi manistarata képp koo xamante ne tëral nga ab sart tëral nga maanaam sartal nga sartal ab sart lay sa boo xam ne nekkul fii kitaabillahi ci téere yàlla bi fa lay sa déet la woo di ko ñel maanaam loolu amu ci dara maanaam képp koo xamante ne ba dafa am benn contrat bu mu am ak keneen te contrat boobu ñu xool gis ni ci téere yàlla bi maanaam téere yàlla bu bi nga xamante ne mooy téere bi ñu bind bi ak téere yàlla bi ñu tari bi ak téere yàlla bi nga xamante ne mooy bi jëmm ji te mooy yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ay jëfam ak ay waxam ak njàngalem amu ja charte boo tëral te nekkul ci loola charte boobu moom moom moom amu ca dara bindal contrat bu la neex signé le contrat ñu la neex defal lu la neex saako boobu existé wu dégg nga mu ne wa in donte istarata dafa chartal mi ata marra téeméeri yoon téeméeri yoon même bu dee dafa am téeméeri yoon yoo xamante ne dañoo chartal saako boobu maanaam tey fi mu toll loolu exemple bi ci gën a leer mooy tey boo amoon contrat ñu ci léegi ñu ne la waa mais nag fii kenn du fi julli. loolu mooy contrat bi buñ signé téeméer ma téeméeri papier yoo xamante ne dañ caa bind fii kenn fi julli bu julli jotee da ngay julli loolu sart boo xamante ne awul ah maanaam amul valeur juridique amul valeur maanaam amul benn valeur waaw moom ñu bañoon ko wax a yam képp d'ailleurs sax ñu bañoon koo wax taxatane maanaam donc <laughs> loolu mooy mooy sart loolu nag moo moo moom la yeneen bi wax ni sallallahu alayhi wasallam bépp charte képp ku tëralub charte charte boobu wuuteeg li yàlla wax moom nga nga def ko nga bañoon koo defe yam rek waaw amul même bu di téeméeri charte la te loolu am na ci beneen riwaaya bu ne mu mu tekki ne ah, mu ne wa wa walaw balagha mi'ata shart donte dafa yegg ba ci téeméeri charte téeméeri condition condition yëpp bu ñu ko tegee ah condition bii ñu ne un condition deux condition trois ñu xool condition yëpp amul benn bu ci diine nangu mook ñu bañoon leen a bind yam mhm. ñu bañoon leen a bind sa xaytane mhm. waaw dégg nga dégg nga euh, nag bi mu waxee lii moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ba mu waxee loolu bokk na ci li mu ci wax mooy bi mu naan wala balagha mi'ata shartin ci hadith ci beneen riwaaya dafa cee teg ne kitaabullahi ahaq wa shartullahi aw saq wal wala'u liman a'taq maanaam téere yàlla bi moo gën a yey téere yàlla bi moo gën a yey maanaam moo gën a yey ci ñu topp ko wa shartullahi shartu yàlla aw saq moo gën a dëgër lépp wal wala'u liman a'taq maanaam wala'u gi ki nga xamante ne moom mooy euh, mooy comme ni mu ko waxee maanaam euh, méngoo gi ki nga xamante ne moo ko moom mooy ki goreel nga maanaam loolu nag le mu ñëw di ko tudd di tudd acte bi nekk ñu koy di ko waxtaanee ci biir ju jàkka ji loolu moom mooy li nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala jox fii maanaam koy mooy ab contrat ma nekk na koo waxtaanee ci biir jàkka ji contrat bi waaw demee na nii nangam nangam ñu waxtaanee ko après ñu indi ci acte bi nga xam ne moom la ci diine indi tëral loolu maanaam loolu la ndam ci wax ne mun a qaala aliyun maanaam mooy ibnul madini euh, rahimahullahu taala mu a qaala yahya mooy al ansari mu ne waa Abdul Wahhab mooy ibnu Abdul Majid Abdul Wahhab ibnu muy Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala moom tamit euh, euh, dafa maam Ali ibn al-Madini dafa solo hadith bi ci Abdul Wahhab bi tamit voilà moom mi ngi gën a àdduna cent huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn bi sallallahu alayhi mu ne an Yahya ah, wa Abdul Wahhab ah, astaghfirullah maanaam Abdul Wahhab taalibe kii la 184 voilà maanaam moom taalibe Yahya ibn Sa'id la ah, Yahya ibn Sa'id al-Ansari la taalibem la mooy Ali ibn al-Madini maanaam dafa maanaam moom ci Sufyan ibn Uyayna la voilà Sufyan ibn Uyayna moo solo ci Abdul Wahhab mu jëloo ci Yahya ibn Sa'id voilà loolu la maanaam Yahya Abdul Wahhab moom moo solo ci Yahya mu ne an amrata mu ne an amra maanaam loolu mooy beneen riwaaya mu ne wa qaala Jaafar ibn Awn moom tamit maanaam beneen euh, euh, beneen euh, taaliq la maanaam Jaafar ibn Awn moom cent vingtième année la deux cent sixième année la génn àdduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam cent vingtième la gane àdduna moom an Yahya muy al al Ansari maanaam day wax maanaam li nga xamante ne moom mooy kii yu bëri yi càllale yu bëri yi mu ne qaala nee na sami'tu amra maanaam fii nag dafa waxe ne sami'tu maanaam riwaaya bi dégg naa la wax mm-hmm. <coughs> mu ne naa xaalat mu ne sami'tu dégg naa Aisha radiyallahu anha maanaam mu nekk loo xamante ne comme euh, hadith ñun bu njëkk bi dañu haddathana Ali mm-hmm. qaala haddathana Sufyan an Yahya mm-hmm. maanaam fii nag comme euh, haddathana yi nga gis nag mu ne euh, qaala sami'tu gi ngi gis dégg nga euh, ba ci sayyidat Aisha radiyallahu ta'ala anha mu ne rawahu Malik imam Malik solo na ci yo ci euh, yoonu ibn Yusuf at-Tinnisi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dana ko indi mu ne na ko an Yahya te moom mooy al-Ansari sëriñam la comme niñ ko gise woon Yahya ibn Sa'id al-Ansari rahimahullah an Amrata ah moom rahimahu anna Barirata maanaam moom xoolala anna Barirata ba pare mu ne walam yaskur te imam Malik ci réwalam tuddul a Sa'id ne Sa'id al minbar yéeg na ci kaw minbar bi maanaam tuddul ci loolu waaye loola lu ca am la dégg nga euh, kon loolu mooy mooy mutaabaati imam al-Bukhari rahimahullah da leen indi ngir gën a leeral yenn euh, maanaam dëgëraayu càllale gi ndax xam ngeen ni imam Maalik bu xasee ba soloo ci kenn kooku ku dëgër la te xadiis yi muy soloo yu wér lañ maanaam loolu te ak jokkaloo gi moom la ak yooyu yëpp la la imam al-Bukhari bëgg a dafa njëkk indi euh, yeneen yi ci mooy bi mu naan euh, qaala Ali mooy ibnul Madini qaala Yahya mu bi nga xam ne moom la wax ne an Yahya maanaam bu foofu ba da ngay gis ne mboolem ba ci Yahya ibn Sa'id amul maanaam euh, amul dara luy leeral ne maanaam ay naanaa moo fa am wala ay. Euh, euh, voilà ay an ana rek moo fa nekk bo foofu ay an ana moo fa nekk maanaam mooy ana an Yahya rek lañ doon wax mu ne mu indi bu Jaafar ibn Awn bi moom mu ne tamit an Yahya mais annahu qaala sami'tu moom dafa ne sami'tu Amrata ay Amrata ne man it sami'tu dégg naa maanaam nga gis ne kon hadith bi yëpp ni mu jokkaloowee Ali ibn Madini moom nee dafa dégg ci jëlee nañ ci maanaam dafa ne nettali nañ Sufyan ibn Uyayna mu daan ne ah, nettali nañ moom mu daal di wax ne an an Yahya hmm. mooy ibnu Sa'id al-Ansari kon da gis ne ba ca an Yahya ibnu Sa'id al-Ansari mais bi mu nindee rawaahu Malik hmm. daal di wax am Yahya hmm. moo lay leer moo tëj jàng maa ndax imaam Malik rahimahullah maanaam ñii ñëpp bu ñu solowee ci Yahya imaam Malik dafa am lu ñu ko xamee mooy du mu dallis benn ñaareel bi ci def mooy ku mu soloo ci yow wér maanaam du solo ci ku dëgëru loolu ñu ko xamee te Yahya ibn Sa'id al-Ansari ñëpp xam nañ ko et que imam Malik bu ne an Yahya loolu mooy da ko déggee ci moom ndax euh, Sufyan ibn Uyayna rahimahullah ànd ak ne jàngee na ci Yahya ibn Sa'id al-Ansari waaye wi imaamu Malik takkowul ak moom takkowul moom ak noonu ñi ci def tamit euh, boo xoolee muy Abdul Wahhab ibn Abdul Majid ak euh, Euh, Jaafar ibn Awn ñoom ñëpp tamit dañoo jàngee ci maam te ñu ay siqaat lañ ñoo xam te ñu wóor lañ ñoo xam te dañoo jàngee ci ak ci Yahya ibn Ma'in euh, ibn euh, Yahya al-Ansari te kon bu ñu xoolee kon muy Sufyan ibn Uyayna Abdul Wahhab ibn Abdul Majid Jaafar ibn Awn imaamu Malik ibn Anas rahmatullah ñoom ñeenti ñii di ay siqaat di ay imam maanaam ñoom ñëpp bu ñu waxee an Yahya dañuy xam ne kon ñoom ñëpp munuñoo waxandoo anhaana boobu fekk dégguwuñ ko ci moom maanaam loolu dégg lay tekki maanaam maanaa boobu la maanaam ngir gën ngir jokkale xadis bi dëgëral ko euh, dégg nga xadis bi kon imaam euh, al-Bukhari da ko solo lu bare bare bare rahimahullahu taala dana ko indiwaat inshaa allahu taala ci ay yu bare bare bokk na ci xadis numéro mille quatre cent quatre vingt deux mille cent cinquante-cinq deux mille cent soixante-huit deux mille cinq cent trente-six deux mille cinq cent soixante deux mille cinq cent soixante et un deux mille cinq cent soixante-trois deux mille cinq cent soixante-quatre deux mille cinq cent soixante-cinq deux mille cinq cent soixante-dix-huit deux mille sept cent dix-sept deux mille sept cent vingt-six deux mille sept cent vingt-neuf deux mille sept cent trente-cinq cinq mille quatre-vingt-dix-sept cinq mille deux cent soixante-dix-neuf cinq mille deux cent quatre-vingt-quatre cinq mille quatre cent trente six mille sept cent dix-sept six mille sept cent cinquante six mille sept cent cinquante-quatre six mille sept cent cinquante-trois ak six mille sept cent soixante muy ñaata waaye na de dégg nga imaam imaamu Maalik solo na ko xadis numéro mille six cent vingt-cinq xadis numéro deux mille deux cent soixante-cinq ak deux mille deux cent soixante-sept vingt-trois ok dañ ko gis kon hadith bi mooy vingt vingt ah? bii mooy vingt bii mooy kon premier bi dinañ ko indi yeneen i vingt trois fois ci Sahih imam Bukhari ah, imam Abu Dawud solo na hadith numéro deux mille neuf cent seize euh, euh, euh, Muslim imam Muslim waroon ta'ala imam Muslim indi na ko hadith numéro mille cinq cent quatre sept fois ñaari yoon imaam at imaam Abu Dawud wax nañ ko imaam at-Tirmidhi inna ko hadith numéro mille deux cent cinquante six deux mille cent vingt quatre ak deux mille cent vingt cinq imaam an rahimahullah moom lu bari la ko indi moom ñu bañ koo tudd ba mu jeex euh, imaam euh, Ibn Maaja inna ko hadith numéro deux mille soixante six deux mille cinq cent vingt et Ahmad ibn Hanbal tamit lu bari la indi hadith bi kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñëpp solo nañ hadith bi rahimahullahu al mu ne baabu taqaadi wal mulaazamati fil masjid baabu buntu taqa taqaadi fayo fayo fayoo maanaam maanaam fayu bor waaw ak taqaadi fayu bor wal mulaazamati ak ak xëccoo maanaam xëccoo ci àtte dara ci mbir fil masjid ci jàkka ji maanaam ku nekk naan maa am dëgg ci nangam maanaam loolu di fayu bor ak di loolu moom mooy. hadith bi maanaam maanaam moom mooy atte bi maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala gis nga bu ñu xoolee masala bi ñu weesu masala la boo xamante ne am maanaam xëccoo gi am na ci maanaam bu ñu xoolee xëccoo am na ci waaye maanaam imam al-Bukhari rahimahullahu taala indiwaat fii ngir li tuddaat xëccoo maanaam indiwaat xëccoo ak wàllu fayu bor maanaam di ko leeral ci biir jàkkati ana lan moom mooy li ci aju ak lan mooy teggini ak naka lañ koy defe ak lan moom moo ci aju ci ndax jàkka ji mënef na ci def lu mel noona waaw wala déet ndax hadith bii ñu weesu nit mën na ne loolu kat kër sayyidat Aisha la xewoon radiyallahu anha maam kër Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xeewul woon ci biir ci biir jàkka ji jàkka ji waxtaane ki rek moo amoon waaye fii nag <clears throat> imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di ko indi di ko tudd fii Ah, ti di ko leeral nee na mu ne qaala bi isnaadil muttasil insha Allah dinañ wax ne ne ne maanaam eh, rapport bi ñu am maanaam ak hadith bi ñu mu ne qaala bi isnaadil muttasil fi awwal kitaab la haddathana Abdullah Muhammad te moom mooy al-Musnidi rahimahullahu ta'ala di sëriñu imam al-Bukhari ndax maamam waaw kay al-Yaman moom moo eh, eh, maami imam al-Bukhari Ah, Mughira ah, rahimahullahu ta'ala moom mooy Abu Ja'far al-Musnidi bokk ci taabi'i taabi'i yi ah, nekk koo xamante ne masaanid yu bari la dajale woon ma bu nekk noonu ay càllale yu bari bari moo tax ñu rahimahullahu ta'ala mi ngi génn adduna bisub alxamis boo xamante ne juróom benn fan moo desoon ci weeru Dul Qa'da ci atum deux cent vingt-neuf ginnaaw gàddaay Yonent bi solo alayhi wa alihi wa sallam moom déggee na ci sëriñu makk mel na Sufyaan ibn Uyayna biñ doon ak Marwaan ibn Muawiya ak Ishaq al-Azraq ak Fudayl ibn Iyad imam bu mag boobu ak Abdullah ibn Numayr ak imam Abdurrazzaq as-San'aani ak ñeneen ñu mel ni al-jamii' amma ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta imam al-Bukhari rek moo solo ci moom ci Sahiham te solo na ci moom lu bare bare bare ku mel ni Muhammad ibn Yahya az-Zuhali ah, ak imam Abu Zur'a ar-Razi ah, ak Ubaydullah ibn Wasil ak Muhammad ibn Nasr ak ñeneen rahmatullah alayhim solo nañ ci moom rahimahullah rahmatullahi ala al-jami' qaala mu ne haddathana Usman ibn Umar muy Usman ibn Umar ibn Faris ah, al-Abdi al-Basri rahimahullahu ta'ala moom it Bukhari yul abdullah maanaam cosaanam mooy moom ñoom moom moo tax al-Musnid di solo moom euh, moom mii Abu Firawna mooy dàqantalam Abu Firawna moom mooy euh, dàqantalam Abu Firawna al-Abdi euh, moom moom mooy laqabam mooy laqab bi amma dàqantal maanaam mooy surnom bi maanaam laqab dàqantal tam lañ koy waxe ci walla mm-hmm. moom mooy Abu Muhammad dañ koy wax tamit Abu Adi Abu Abdullah rahimahullahu ta'ala mi ngi génn àdduna deux cent sallallahu alayhi wa alihi wa mhm. euh, nit la tamit koo xamante ne comme li imam Ahmad wax rahimahullahu taala nit ku sell la maam ci biir tabi'i tabi'i rahimahullahu taala mu ne qaala nee na axbarana Yunus te moom mooy ibnu Yazid al-Ayli rahimahullahu ta'ala mu Yunus ibn Yazid ibn Abi Najjar al-Ayli rahimahullahu ta'ala daa kantaram nekk Abu Yazid al-Qurashi al-Umawi rahimahullah moom mi ngi génn àdduna 159 maa ne ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am nañu ne 160 année la rahimahullahu ta'ala mu ne qaala moom tay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne an az-Zuhri te moom mooy al-imaam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala Abu Bakr al-Madani euh, mooy dàqantalam moom mi ngi génn àdduna cinquantième année ginnaaw génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an Abdullah ibn Ka'b ibn Malik te moom mooy Abdullah ibn Ka'b ibn Malik al-Ansari as-Sulami rahimahullah rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu anhuma ndax moom papaam inshallah daan ko gis moom moo solo suñu hadith bi moom mooy Abu Fudala noonu mooy dàqanteelam muy génn àdduna 97e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci siqaat yi nga xam ne ñoom ñooy ci tay taabi'i lañ euh, rahimahullahu ta'ala euh, wax nañ sax ne gis na moom jot na gis Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, ndax comme li imam al-Waaqidi wax rahimahullah moom mi ngi génn àdduna ci jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dégg nga moo tax moo moo tax ñoom borom xam rahmatullah dañoo wuute ndax saxaaba la wala bokk ci taabi'i la bokk waaye dañ koy boole ci taabi'i ci bu ñu ala kulli xaal ci wàllu riwaaya ndax di e année xam ngeen 97e année ki ci génn àdduna kooku daanaka ci mënef na ko boole ci groupe saxaaba yi maanaam ki ci génn àdduna di e année maanaam ndax saxaaba yi ji génn àdduna ci at yooyu lañ génn àdduna voilà dégg nga waaw dana Abu Tufayl mm-hmm. ak gi la génn àdduna ah voilà cent voilà cent cent voilà cent onzième ci la génn àdduna waaw waxoon nañ ko waaw moo génn moo mujjee génn àdduna waaw comme li imam muslim waxoon rahimahullah bañ doon naa am na ñu imam muslim ci mbir ba leeraloon nañ ko voilà ok dégg nga euh, euh, euh, ndax ndax Seydina Anas kii gis na ko imam Abu Hanifa gis na ko ah rahimahullah ñoom A'mash ñoom ñëpp gis nañ ko mm-hmm. rahmatullah alayhim mm-hmm. euh, te Seydina Anas du kii imam Abu Hanifa mu jéggi ci ci saxaaba yi voilà maanaam loolu ay voilà dégg mu ne kon euh, moom Abdullah ibn Ka'b ibn Malik ñu ngi seen xadis ñu ngi ci kutubu sitta an Ka'b te moom mooy euh, saxaabi boobu radiyallahu ta'ala anhu bu siiw boobu mooy Ka'b ibn Malik ibn euh, Abi Ka'b al-Madani rahimahullahu ta'ala al-Ansari moom mi ngi génn adduna. ci cinquantième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, borom xam-xam nag rahmatullah am wuute nañ ci at bi mu génn àdduna waaye lii ci gën a dëgër mooy cinquantième année am na beneen mooy cinquante et unième waaye cinquantième bi lañ gën a jàpp mooy gën moo gën a dëgër ci waxam ba ci ñu mel ni imam al-Waaqidi rahimahullah ñoom moom la ñu wax rahmatullah alayhim euh, moom mooy kenn ci ñett ñi nga xamante ne mooy wa ala salasata alladhina xulifu mm-hmm. mooy euh, ñooñu noonu mm-hmm. ah. te waaw ah, ca Tabuk mooy ñett ci yu mag yooyu radiyallahu anhu nga xamante ne jotuñu woon a dem ca euh, xare moom mooy Kaab ibn Malik Murara Murarata ibn Rabi'a ak Hilal ibn Abi Umayya ñoom radiyallahu ta'ala anhum demuñu woon waaye la leen tere woon a dem ñoom ñoom ñoom bokkuñu ci naafiq yi xam nga na wa minan wa minhum wa minhum ci sourate Tawba da ngay wa minhum wa ñoom ñëpp euh, moo tax euh, euh, saar boobu sóoratu tawba bokk na ci turam yi mooy sóoratul fadiha maanaam saar bi nga xamante ne day gàcceel maanaam day day weeraate wala fadiha day weeraate ngir ne ñu bare la weer naafeq yu bare bare bare saar booboo tax ñu xam ne kii ndekete kii ci naafeq yi la bokk nan lañ ko xamee parce que dañuy jël bu aaya bi daan ne am nañ ci ñoom naa naafiq yi ko def nangam ñu ne ah, xam nañ ci ko def mm-hmm. dégg nga te loolu waxee na alxuraan la xadis bi ñu weesu am na beneen jàngat bu ci nekk bu buñ ci gisul mooy la fekke yeneen bi sallallahu alayhi bi mu yéegee ci kaw minbar bi waxut lu tax ñoom diw wax nangam ak ñoom diw wax nangam yent bi tam noonu la doon waxe du ñëw ne diw wax na nangam diw def nangam lu tax muy def nangam loolu baaxul de gaay bu leen ko defate mm-hmm. déedéet danaan lu tax am nit ñuy def nangam ak nangam bu tudd tur hmm. voilà am na rek ñuy def nangam ak nangam hmm. voilà dégg nga saar boobu euh, am nag ñett ñoo xamante ne euh, ñoom demuñu woon hmm. demuñu woon Tabuk te la leen teree moom mi ngi ko dina ko nettali maanaam ci kii mooy rek. Euh, daanaka xaw a xaw a xaw a tendeefal maanaam yéexi mbir daal maanaam di tendeefal di tendeefal ba faf eh, xare ba jeex da waaw gaa yi dem ba te te jotuñoo dem fekk am nañ lépp waaye nag li leen sauvé lenn la muy dëggu dëggu rek moo leen sauvé moo tax ka am na bi mu ñëwee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam xool ko xool ba pare reetaan ko reetaanu ku mer xam nga am na ree yi ay am na ree boo xamante ne reetaan ko kontaan la am ree ree boo xamante ne li ñu wax a reeru moo tax nga reetaan ko am ree boo xamante ne mer ak déception mooy tax nga ree ko boobu reetaan <laughs> ah voilà yàlla ci saa saa ree ko ko mer ne ko mais lan moo la tere ñëw Kaaba nee na mu ne ko wallaahi yent saa salaam. bu ma la bu ma doon maanaam mënoon naa wut ay lay ndax man yàlla may na ma ma mën a wax voilà way voilà bokk na ci jàkkee mooy sha'ir rasulullah sallallahu maanaam waykat la man yàlla man na ma ma a way ma man na ma ma mën a wax wax ju rafet wax ju neex it ut ay lay teg ko agence ko ba mu dëgër yëpp yàlla may na ma ko mais nag damay préférer wax la dëgg ndax xam naa ne lu ma la mënta wax tamit yàlla dana da yàlla xam na ko voilà maanaam teen deefal rek ci daal teen deefal la moo tax moo tax waaw mooy yéexi mbir rek di di di toog bi kii naan bu subaa di xaar daal di négandiku di rapporter tout le temps au lendemain mbir mi ñu war a def tey mm-hmm. waaw sinon amoon naa sama lépp ba bi mu demee moom bi mu xamee ne ndekete affaire bi da garaaw na la léegi mooy bi mu demee ci marché bi gisu fa kenn ludul koo xamante ne ak naa fekk ku leer nan ni dafa ne ci moom ba ñëpp xam ni ci moom bu ko sérieux naa fekk pire la ak ak ñoo xamante ne amuñu benn kattan maanaam mënuñoo xeex amuñu doole amuñu dara bi mu gisee loolu ci la xam ne affaire bi garaw na nag parce que mooy ne. Euh, euh, euh, moom demut te li ko teree dem loolu dong la maanaam du du du du ne bëggutoon dem de moo tax alxuraan tudde leen xullifu dañ leen a dañ leen a bàyyi gannaaw dañ leen a bàyyi gannaaw voilà dégg nga mujj gi ñu ñu xaw ñu embargo leen waaw ñu embargo leen. moom te loolu yëpp daañu ko gis insha allah xadisam mi ngi ci ñaari saxeex moom mi ngi saxeex imam Bukhari rahimahullahu taala dañ ko gis maanaam bokkoon na ci ci waykat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jotaay bi weesu gisoon nañ ci kenn Seydina Hassan ibn Sabit radiyallahu anhu gis na euh, Abdullah ibn Rawaha keneen ki la radiyallahu anhu kii Ka'b moom mooy ki ci def maanaam ñoom ñetti ñoo nekkoon waykat yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñoo nekkoon poète yi Euh, radiyallahu ta'ala anhu euh, moom ay xadiisam trente la jege à la nekk euh, à peu près imam al-Bukhari imam Muslim rahmatullahi maanaam bokk nañ solo ñett te xadis bi ñu nett insha allah ci la bokk imam al-Bukhari wéetoo benn xadis imam Muslim wéetoo ñaari xadis ci ay xadisam moom radiyallahu ta'ala anhu Euh, ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mu ne annahu naka moom taqaada dafa fayoo bor ibn abi hadrad ibn abi hadrad ibn abi hadrad moom dafa bokk ci particularité bi moom mooy hadrad maanaam façon wu tur bi mooy faala moom kese moo am tur bu mel moom rek ci arab ba arab jeex moom rek moo am forme tur bu mel noonu xadd radd maanaam nga xamante ne ñaareelu maanaam ñeenti xaraf la hmm. te ñaareelu xaraf ak ñeenteelu xaraf bi ñoo nuru mu ne radiyallahu anhu maanaam ñu mu mu fayonte moom day nan ak bor boo xam ne kaana nekkoon na la hoo ñeel ko alayhi ci kawam fil masjidi ci jàkka ji maanaam kaab maanaam moom moo am moo ko am moom moo ameloon bor kaab dégg nga waaye ba nekkee ci biir jàkka ji ku naan fay ma kii naan nii nangam nangam maanaam ñuy wax ñuy fayonte bor bi nee na euh, fartafaat mu daal di yëkkati ko afwaatuhumaa seen ñaari kàddu yi maanaam seen ñaari baat yi nag commencé jóg hatta mbet sami'a mu dégg ko rasulullah ndawal bi àlali sallallahu alayhi wasallam boobu boo fekk moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam fii baytihi mi ngi ci këram mm-hmm. maanaam ndax këram dafa taxawoon ak jàkka dégg nga maanaam lii tamit moom mooy baatu maanaam mulaazama bi lii moo tax imaam al-Bukhari indi ko rahimahullah ndax xëccoo su amutoon kaddu yu du nu jóg ba yenente bi di ko dégg sallallahu alayhi wasallam moom moo tax imaam al-Bukhari rahimahullah ko noté nii at-taqaadi maanaam moo tax surraaxi léeg-léeg bokk na ci lii nga xam te ne loolu la ñuy def maanaam ne mulaazama amul ci ban ko war xaafis ibn Hajar benn partie rek la indi mais mulaazama indi ñu amul ci mbir mi en fait am na ci lii wane ne mulaazama am na ci mooy voilà seen kàddu yi dafa yëkkatiku fartafaat aswaatuhum ndax su amutoon muy xëccoo su amutoon kon kàddu yi duñ jóg fay ma fay ma sama di euro yi ma la yoreeloon am mi ngi nii loolu kàddu du ci jóg ah, bu bu kàddu jógee mooy mooy mooy ah ma yeneen bi di ko dégg ci biir néeg bi ci ci biir këram sallallahu Hmm. loolu benn la beneen bi ci def moom mooy ñëw na ci beneen riwaaya bi ne moom Bukhari indiwaat na ko feneen boo xamante ne baatu mulaazama indi ñëw na ci mooy fa hmm. maanaam indi na ci ñëw na ci dégg nga kon loolu moom mooy li tax imam moo imam Bukhari bëgg nga gis xadiis yi des yëpp bëgg nga topp baat yi hmm. fa topp ca xadiis yeneen yëpp pour mën a gis li tax moom mu indi xadiis bi fii loolu daf koy faral di def ngir euh, ngir ñëwal euh, xelu ak euh, gëstu taalibe bi nga bi loola amee maanaam kon ngi gis ni mbir mi ci jàkk ci la amee te wax nañ ba kàddu ga jóg kon euh, ne ne na fa xaraja mu daal di génn ilayhima ci moom ci ñoom ñaar yenente bi sallallahu alayhi wasallam génn ci ñoom ñaar nee na xatta mbéte kashafa mu wuññi sijj fa euh, ay bunti hujratihi hujratihi néegam ga maanaam euh, sijj du baab kese baab maanaam Euh, ñaari basan la basan benn bu ci nekk xam nga buntu hmm. bu dee dafa am benn buy tëju nii beneen bi di tëju nii mu ngi ñaari hmm. benn bu ci nekk moom la ñuy tuddee siju hmm. booleen boolee ñoom ñaar mooy baabu buntu voilà maanaam loolu la maanaam kon euh, mooy sijfu euh, hujrati hujratihi néegam ba sallallahu alayhi wa sallam appartement bi dégg nga sallallahu alayhi wa sallam fanaadaa mu daal di woote ne yaa kaaw e eh yow saaba qaala mu ne ko labbayka yow wuyu naa la ya rasulullah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam maanaam noonu lañ doon wuyoo yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la doon wuyoo sahaaba yi noonu la ñuy wuyoo hmm. ah, radiyallahu anhum mooy labbayka wuyu naa la hmm. maanaam qaala mu ne ko da ah bàyyil wàcc min daynika ci sa bor haza bii hmm. maanaam mooy ci sa ci sa bor bii wàcc ci maanaam wàcc ci wa awma a ilayhi maanaam mu daal di wa aw mu junj ilay ci moom ay li mu ci nam mooy ash-shatra hmm. ah? hmm. ah, mooy genn wàll gi maanaam mooy waaye wàññi ko ci bor bi ko maanaam bor bi nga ko lebaloon li nga ko lebaloon bàyyi ci lii maanaam mooy wàññi ci genn wàll gi hmm. voilà dégg <laughs> mu ne ko euh, loolu. lii dañ ci xamee le fait que yonent bi sallallahu alayhi ñëwee waxu leen ne waxu leen ne mais jàkka kenn du fi wax ba sa kàddu di jóg waxu leen ko loolu day teg ci leneen mën nañoo wax ci jàkka ba kàddu di jóg sauf que waruñoo wax ci jàkka ji waxi caaxaan mais jàkka ji nañ cee wax wax ci kàddu di jóg bu fekkente ne du ñu déranger ñeneen ñi ci def mais yanuwut maanaam euh, ñeneen ñi nekk fi am lu ñuy def loo xamante ne dafa laaj concentration yow nga nekk ci jàkka ji di wax. ak li ngay wax lu mu la amal amal amal solo eh, eh, eh, du du du jaadu ngay wax ca kaw fekk nit ñi dañoo war a dañoo war a concentré wu masalan dañuy jàng alxuraan dañuy sikkar dañoo nekk di julli wala yu mel noonu mm-hmm. waaye bu fekkente ne yooyu yëpp amu ci mën ngeen a wax ci jàkka ci te heure bii du woon heure julli mm-hmm. li koy tegtale mooy lu fekkee ne ci saa saa nekkul woon ci biir jàkka ji ci néegam la nekkoon mm-hmm. moo tax bi mu génnee bi mu ñëwee rek daan ne leen waxu leen ne leen bu leen wax ci kaw daf ne leen rek daf ne te. bu leen wax waxu leen leen lii yëfi adduna la bu leen ci wax mm-hmm. fay ma sama koor mm-hmm. non lii la woon nangam nangam aw ma guma ko yoru guma ko nangam bi noonu lay demee xam mm-hmm. waaw maanaam sinon du ñaanu maanaam parce que waxu ko ne la fay waaye kon naa non yoru guma ko non waroon nga ma fay nag depuis boobu nangam maa lay kii nangam ah, xet ah, voilà voilà dégg defoo ci yitte nangam ah, boo ci defoon yitte di nga voilà maanaam mën naa nekk lu ne. wax bi waaye daal ala kulli xaalin daal wax ji daal xëccoo nañ ci ba seen kàddu yi yëkkati ko bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñëwee nag ci la ko wax ne ko bon wàññil ko bi wàññi ko maanaam loolu nag du ne da koo da koo fayu maanaam du ne da koo da koo wax ne ko na ko na ko na ko na ko dëj na ko wàññi parce que looloo war déedéet maanaam rammu la rek maanaam ngir réconcilier la la maanaam rammu la ah bor bi nag gis na teñ koo wàññi xeet googu rek la dégg nga beneen bi nga xam te ne moom lañ ci jànge moom mooy ne ak junju day taxaw taxawaayu wax maanaam isaara ndax waxu ko ne ko wàññi ci genn wàll gi dañu ko wa wàññ maanaam wàññ wàññi ko daal maanaam nag xar ko ci digg bi mooy wàññi ci digg bi mais daf ko koo mu ne ko nag kon moom loolu mooy wane ni day taxaw taxawaayu kenn wàll gi euh, maanaam mooy wane ne wax boog day taxaw taxaw kii euh, junj day taxaw taxawaayu kaddu xaala mm-hmm. euh, mooy lool exemple jotowoon nañ ci exemple ku ñu wax ne ah kër gi yaa ko moom waaw may nga ma ko mu ne nii mm-hmm. <laughs> maanaam mooy léegi moom naa ko mm-hmm. dégg nga waaw ah waaw kii sa doom laa waaw ah am na jëkkër rek mooy déedéet mu yëngal bopp bi mooy déedéet te gaa may ma mu ne ko nii mooy léegi sama jabar la <laughs> voilà mm-hmm. dégg dégg nga mu ne kon nag ba mu ko waxee loolu mu ne laqad giñ naa ni dëgg-dëgg fa altu def naa ko ya rasulullah yow ndawal yàlla de sallallahu alayhi loolu tamit day wane saxaaba yi radiyallahu anhum ni ñu gaawee maam ni ñu fonkee yenente bi sallallahu alayhi gaaw gi ñuy gaaw lu leen wax rek ñu def ko maanaam beneen bi ci def tamit mooy dañ ci xamee ne saxaaba yi radiyallahu anhum du ñu wax rek ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam affaire u diine la la la ñu yoreel mm. mbiru adduna bokku ci déedéet ndax mbir mi mbiru adduna la beneen bi tam mooy ne mbir yi nga xamante ne moom mooy di waxtaanee ak di lijjanti affaire bi aju ci wàllu bor ak di aju ci yoo ay xëccoo yoo xamante ne euh, dafa am nga ñëw ci biir jàkka ji ngeen ciy waxtaan ngir trouver solution loola lu mën a nekk la ci jàkka mm-hmm. lu mën a nekk la ndax jàkka mooy fi nga xamante ne mbiru jullit ñëpp fa lay wërwërloo maanaam jul centre bi nga xamante ne moom fa la lépp yi daje intérêt bi yëpp centre d'intérêt bi dafa war a wërwati ko ci nekk nekk wërwërloo ci jàkka mm-hmm. lay wax nii maanaam moo tax moo tax bi mu ñëwee ñu wax ko mu ne moom moo tax mu tax jombul ñu mën a waxtaanee lu mel noonu ci jàkk ji voilà ah saay ah, ngay kii maanaam daan lan ngay jàng jamono ji nangam laa jàng ah kii nangam ah, ban fac nga nekk ban université ngay ñëw ban école nga ngay kii nangam a ah, te woon nga def lii ak lii ak lii loolu mu gën ci yow nangam et cetera tout ngeen waxtaan maneef na koo defee ci jàkka hmm. ngir ne loolu luy yéwénal dundu jullit ñi la mm-hmm. dundu nit ki la mm-hmm. voilà diw dafa feebar dafa lii nañ ko kii yaa ah, nañ ko kii nañ xool nañ koy dimbalee jàppale ko ci nangamam ne nangam nangam ci jàkka ma nekk noo ko cee waxtaanee mm-hmm. ak yu mel noonu li jar sa waxtaanee nag mooy film bi nga xam ne moom la moo génn démb ak kii bi euh, diw sangam euh, euh, album bu bees bi nangam matsu keroog bi diw gardien bi moo weeje nangam yooyu kenn kon ko waxtaanee ci jàkka hmm. dem ala kulli haal mën nañu ko waxtaanee fenn sax hmm. waaye ci jàkka dafa gën a garaaw voilà hmm. ci jàkka dafa gën a garaaw mais sinon mëneef na ci jàkka te xadis bi bokk na ci xadis yi koy dëgëral dégg nga mu ne moo tax ko waxee ne ko mu ne ko waaw mu ne qum faqdi qaala mu ne maanaam mu wax ibnu abi hadrad ne ko qum jugal faqdihi te nga fay ko nag léegi nag léegi nag jugal nag nga fay ko nag maanaam mooy aussi lii dañ ciy xamee ne euh, booy wax kenn dara maanaam munoo euh, ñaari nit am lu ñu jote nga wax kenn ki rek moom na def ay effort ki ci def waxu dimut dara déedéet maanaam yéen ñaar ñëpp nag ku ne am lu mu def mbir mi loolu mooy maanute te lii day wane maanute yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne moom la amee te loolu la maanaam ñaari nit bu ñu amee benn problème am différence soo bëggee mbir mi sotti kenn ku ci nekk da nga naan ko d'accord yow léegi effort bi nga mën a def lan la lii la mu ne waaw ko def naa effort bi ki ci def yow it defal effort bi kon dégg nga kon euh, hadith bi imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat hadith numéro 471 hadith numéro 2418 hadith numéro 2424 hadith numéro 2706 ak hadith numéro deux mille sept cent dix imam Muslim indi na ko hadith numéro mille cinq cent cinquante-huit imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro trois mille cinq cent quatre-vingt-quinze imam An-Nasa'i indi na ko quatre cent huit ak cinq mille quatre cent quatorze imam Ibn Maaja indi na ko hadith numéro deux mille quatre cent vingt-neuf imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro cent soixante-six quinze mille quatre-vingt-onze ak vingt-sept mille cent soixante-dix-sept amma imam At-Tirmidhi ci waa ashaabu kutub sitta moom moo ko ci indiwul rahimallahu al-jamii qaala ci am na hadiisu eh, eh, Barira bi radiyallahu anha eh, am na ci détail bu ñu waxoon ne daañ ko indi mooy Mughis bi nga xamante ne moom mooy borom këram voilà mais insha allahu taala dinañ ci ko dinañ amaat occasion ci wax ci ci beneen jamono insha allah bu bu ñu yegg waatee ci voilà euh, ci ci hadith euh, mel noonu ak it tànnaloo gi ko yonent bi sallallahu alayhi ma tànnaloo mm-hmm. euh, ci mu des ak boroom këram wala bu mu des moom ginnaaw ga léegi gore na mm-hmm. waaw nekk na gor léegi ndax xam nga gor jaam bu maanaam mu mën naa sëy mm-hmm. maanaam jaam bu jigéen mën naa am jëkkër mën naa am jëkkër sauf que loola maanaam góor góor manta takk jaam lu dul jaam ji maanaam lu dul mu ñàkk pexe mu ñàkk pexe mooy tax mu takk jaam mais bokkut ak wolof yi niñ naan diw jaam la diw góor la am fi mu tollu ñun ci wolof yi ci biir wolof wala ngaan këpp ñun ñépp amatuñu ay jaam amatu fa diñ naan diw ñoom jaam la kon nag kii du ko takk loolu amu fa amul amul amatul loolu amatul waaye gor mën naa takk jaam maanaam mën naa takk jaam ci kaw amul pexe ndax mais problème li tax ñu koy tere muy takk jaam loolu yëpp insha allah daañ ci ñëw ci buñ ci tollee mais dañ koy leeral ci gàttal rek gor li tax mënta takk jaam mooy su takkee jaam bi jaam bi dafay susceptible mu nekk koo xam ne dañ koy mën a jaay c'est-à-dire que yow da ngay am jabar mais jabar ji mën nañ koo jaay tey mën nañ koo jaay tey mu dem États-Unis léegi yow nga yor sa jabar mu ngi États-Unis suba ñu jaayaat ko mu dem Chine ginnaaw suba ñu jaayaat ko mu dem feneen maanaam amoo ci euh, kii loolu loolu problème la ci mm-hmm. waaw euh, seulement effectivement jaam mën naa am comme comme comme Barira mm-hmm. waaye biñ ko góor bi mu goree dafa tànn yenn bi saa sam tànn la woon ngir mu def ak këram waaw wala déet mm-hmm. mu daal di tànn ne déedéet bëggut a def moom mooy mu xiif bëggatu la des ak moom mm-hmm. te bu boobaa comme moom léegi góor la mm-hmm. te muhis des na di jaam mm-hmm. boobaa dafa am choix mën a bàyyi dañ ci sëy bi voilà mais mënoon naa def ci sëy bi dégg nga moo tax Seydina Abdullah ibn Abbas <laughs> radiyallahu ta'ala anhu moom mi ngi nettali ne fekk eh, eh, eh, yenente bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak euh, euh, papam sayna Abbas ya ammi ala taajab min hubbi min min min hubbi mughisil li barir <laughs> wa min wa min bughdi barir mughis waaw fekk nee na booba <laughs> ndeysaan sayyidna Musaa ndeysaan radiyallahu anhu mi ngi Eh, nee na mi ngi topp Barira di dox ci mbedd mi nee na muy jooy ba bu sikkim bi di tooy di topp na di way desal ak man ba yeneen bi sallallahu alayhi wasallam laaj Barira ne ko ne ko desal ak moom mu ne ko da nga ma diggal wala da ma laaj da nga ma ma da ma da ngay rammu rek dangay ngay rek mu ne ko noonu man innama ana ashfa'u la man damooy rammu rek pour moom hmm. mu ne ko non non laa la haajata eh, fii man amatuma aaj soxla ci moom waaw ah, mu ne mu ne mu ne boobu xam nga ñoom boobu ay xale lañ moom sëñ Naab Ibn Abbas radiyallahu anhu nee maa koy gis <laughs> marché bi ci mbedd bi di topp muy bari la di jooy ba sikkim bi di tooy eh? nee na nag mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam <laughs> ne ne ne ne sëñ Naab radiyallahu anhu ne ko mais yow soo bàyyi sax xanaa yéemu woo ci bëgg. gi mu xiis bëgg Barira ak bañ gi Barira bañ mu xiis waaw subhaanallah dégg nga kon maanaam loolu euh, kii la bu ñu fàtte woon dundaale ah. hmm. buntu boobu mu ne baabu kan fi masjid alxiraat wal qadaa hmm. mu ne baabu buntu kan fi mooy bale jàkka ji maanaam bunt bi wax ci wàllu bale jàkka ji mooy yooyu tamit ay teggin la yoo xam ne dafa war a am maanaam jàkka ji dañ koy war di set ak di ko toppatoo mm-hmm. gisoon nañ ci ñoom Nu'aym al-Mujmir ah gisoon nañ seen xadiis mm-hmm. ah rahimahullah moom ndax ñoom moom moom ak baayam yëpp noonu lañ tuddoon lu tax ñoom luñ doon def mooy de dañ daan dañ daan def ay eh, cuuraay dañ daan cuuraay jàkka ji moo tax ñun tuddee al-Mujmir mooy ki day kii cuuraay jàkka ji dégg nga di bala jàkk ji waltiqaatul xiraq xaraq xiraqi ak di foraatu yi nga xamante ne moom mooy yi xotteeku kayit yi xotteeku tissu yi xotteeku yi nga xam ne ñooy wadd ci jàkk wal qada ak ruusit yi hmm? ruusitu bant yi ruusitu car yi xam ngeen ni car yi ruusit yi wala ay daane ak bant yi mooy hmm, bant yu ndaw yi maanaam di leen for ci jàkka ji maanaam mooy rek di set setal di defaraat jàkka ji di ko gën a toppatoo di ko parfum ah waa di ko cuuraay ak xeet yu mel noonu yooyu ah, dafa bokk tamit ci teggini jàkka maanaam ak li nga xamante ne ngëneel gu mag moo nekk ci di ko def ak di ko toppatoo mm-hmm. loolu moom ngëneel googu noonu ak mbir yi nga xam ne ñoom ñoo aju. moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala di namm ci eh, di indi ci am na ci yeneen bu sax yi wala yeneen daan minhu ci jàkka ji qaala bil-isnaad al fi awwal kitaab ilayhi haddathanaa Sulaymaan ibn Harb te moom mooy Sulaymaan ibn Harb al-Azdi al-Washihi rahimahullahu ta'ala Abu Ayyub mooy daafatanam Abu Ayyub al-Makki thumma al-Basri di qaadi bu mag boobu rahimahullahu ta'ala waxoon nañ ay mbirum ak qiisam ah, mi ngi gën a adduna ci weeru safar cent quarantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng tàmbalee mokkal hadith yi cent cinquante-huit fekk moom fukki at ak juróom-ñett qaadi Makka deux cent quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk qaadi juróomi at génn euh, jóge fa deux cent dix-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci la delloo Basra dem dëkk ji fa maanaam mooy fa mu ganee adduna ci la dem euh, ci la génn adduna ci weeru Rabiul Aaxir deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa al-Bukhari solo na ci moom cent quarante hadith Euh, imam te ci as ci kutubu sitta yëpp deux cent quarante cinq hadith la al-Bukhari solo na ci moom cent quarante cinq cent moom ak imam Abu Dawud ñoom ñaar rek la ñoom la nekk seen sëriñ amma ñeneen ñi ci des ñëpp seen sëriñu sëriñ lañ ta'ala mu ne qaala nee na haddathana Hammad ibn Zayd te moom mooy Hammad ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi al-Jahdami rahimahullahu ta'ala muy Abu Isma'il al-Basri rahimahullahu taala mooy daqante la moom it waa Basra mi ngi génn àdduna 179 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Malik ibn Anas rahimahullahu taala mu ne qaala mu ne moom ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta mooy ki mooy imaamu waa Basra ci xam-xamu xadis ak mu ne an Saabit te moom mooy imam bu mag boobu ñu doon wax amiru Saabit ibn Aslam al-Bunani rahimahullahu taala di taalibe Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu taala anhu bëri lool lu mu solo moom it waa Basra la dakkantalam mooy Abu Muhammad al-Bunani al-Basri rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 123e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa moom Saabit al-Bunaani comme ni imaam Az-Zahabi wax rahimahullahu ta'ala kaana ra'san fil ilmi wal amal dégg nga mu ne yal yalbasu siyaab al-faasira maanaam imaam moom bi nekk na koo xamante ne maanaam jiit la bopp la ci xam-xam ak ci jëfe da daan sol nag ay yére yoo xamante ne yére yu puukare la maanaam mooy yére yu rëy yére yu am yu cher yére yu am valeur da daan sol waaw moom eh, eh, eh, imam Saad al-Bunani rahimahullahu taala waaye daf caa teg ne wa yuqaalu lam yakun fii waqtihi a'badu minhu nekkul woon ci jamono ku ko dàq jaamu yàlla waaw ah, rahimahullahu taala maanaam noonu tamit la meloon bokk ci imam yu mag yi hmm? waxoon nañu ne maanaam borom gëneel gu màgg la la ta'ala taalibi sayyidina naan ci ñu gën a dëgër moom ñoom Qataada ñoom mooy ñu gisul hmm. ah rahmatullahi alayhim ñoom Abdul Aziz ibn Suhayb ñoom ah voilà imaam yu màgg yooyu rahmatullahi ñoom ñoo daral sayyidina Anas ci moom jàngee ci moom Saabit al-Bunaani kenn la ci ñi nga xamante ne ah maanaam moom ñu gën ñu gën a màgg ci ñoom la ay hadiisam ñu ngi ci kutubu sitta moom lañ la waxoon ne moom la waa ji fekkoon ci bàmmeel bi moom ba mu naan yow ma fi am daa taxaw hmm. waaw kooku la woon waaw dégg nga nekk jaam ko yàlla bu màgg a màgg rahimahullahu taala mu ne abi rafi' hmm. ah, abu rafi' bi bokkut ak abu rafi' sahabi bi rahimahullahu taala te moom it Nufay' tudd ah, dégg abu rafi' as-sa'ir al-madani rahimahullahu taala ah, comme comme comme comme sahabi bi mais sauf abu rafi' bële sahabi bi Euh, moom saabit fekkiwul jam maanaam gisu ko kon mën ta nekk kooku hmm. euh, Abu bi mooy beneen keneen ki moom loolu la ñuy wax al muttafiq wal muftariq hmm. mooy euh, ñu bokk ba pare am lu leen tàqale hmm. dégg nga mooy moom mi ngi génn àdduna quatre-vingt-dix-septième gi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rahimahullahu taala bokk ci siqa ta ci taabi'i maam ci ñu mag ñi ci taala an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu Abdurrahman ibn Saxr ad-Dawsi génn àdduna cinquante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam te moo ko ñaan de ndax moom moo ñaanoon bu bañ a fekkee mm-hmm. euh, soixantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi moom mi ngi euh, mooy borom musnad bu mag bi cinq mille trois cent soixante-quatorze hadith yoo xam ne ci musnad imam Ahmad ci trois mille huit cent soixante-dix am na ci imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo ci 326 hadith imam al-Bukhari wéetoo ci 93 hadith imam Muslim wéetoo ci 98 hadith radiyallahu ta'ala anhu mu ne annahu anna rajulan nee na am benn waay boo xam ne aswada dafa ñuul ku ñuul la aw wala boog imra'atan jigéen joo xam ne sawda ku ñuul la euh, hadith bi euh, ñeneen solo nañ ko euh, ci imam ci sayyidina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala ak ci yeneen riwayat yoo xamante ne leeral na ne maanaam jigéen la woon maanaam jigéen ju ñuul la woon mooy imra'atan sawda maanaam sikki sàkk gi nag euh, ci Hammad ibn Zayd la wala ci Sabit al-Bunani ci la amee mëneef naa am na tamit ci borom ko xam ñu wax ne mën na nekk ci Abu Rafi waaye li gën a wér moo ci Sabit al-Bunani la rahimahullah Hammad ibn Zayd solowaat na ko ci yeneeni yoon yoo xamante ne leeral na ne euh, leeral na ne ndaw kooku jigéen la mm-hmm. imra'atan sawda dégg nga maanaam kon jigéen la kaana nee na yaqumu moo doon taxawu almasjida jàkka ji moo doon taxawu jàkka ji maanaam moo ko daan balee di ko toppatoo di ko defar mm-hmm. maanaam loolu tamit dañ ciy jàngee ne jàkka ji maanaam ak place boo xamante ne julli ñi dañ koo di ko di ci ne maanaam dafa nekk loo xamante ne faaw mu ku koy taxaw wala ñu koy taxaw mm-hmm. maanaam bu fekkente ne du kenn ku ñu désigné ne yow yaa koy taxaw faaw mu am tamit ñoo xam ne dañuy toog ñoo xam ne lii dañ koy taxaw même bañ a nekk loo xam ne dañ koy bàyyi noonu maanaam nit ñi di dugg ak génn di dugg ak génn te kenn du ko toppatoo ndax bu yàggee day daal nekk loo xamante ne day day yàqu day day délabré wu wala day mujj tilim tilim goo xamante ne doon jéggi day day jéggi day wala yu mel noonu wala ku nekk war koo taxaw nekk def ci def ko ci yëfu bopp. jumaa yeneen bi jàkkee bi nag sallallahu alayhi wasallam ndaw soosu moo ko taxaw maanaam eh, ndaw si naan ndaw su ñuul la ah. radiyallahu ta'ala anha mu ne fa maata mu génn àdduna maanaam mooy walaw fa maatat maanaam mu génn adduna maanaam ndaw si génn adduna hmm. waaye ba mu génnee adduna fa sa alamu laaj annabi yente bi sallallahu alayhi wa sallam anhu ci moom fa qaalu ne ko maanaam li muy mooy maanaam dafa joxe exemple ne bu dee maanaam lépp daf koo jàppee ne ku góor la hmm. waaye comme mbir mi ku jigéen la dañ naan maatat dafa génn adduna ah yente bi sallallahu alayhi laaj an ha ci ay biram hmm. maanaam ne waaw an ko mën ko maanaam dafa xëy gisu ko mm-hmm. fa qaalu ñu ne ko maata dafa génn adduna maanaam dafa génn adduna ci guddi gi mm-hmm. guddi gi ci la génn àdduna ñu jullee ko ñu sangu ko jullee ko dem robi ko ci guddi gi xam ngeen ni yenn ci bi saa xam daf ni nit ki bu génn adduna ci bëccëg gi mm-hmm. nañ ko balaa guddi nañ ko nañ ko rob bu génnee adduna guddi balaa bëccëg gi nañ ko rob léegi nag moom dafa toll ne ndaw si dafa génn adduna ci guddi gi ñu jël ko yóbbu ko maanaam rob ko ci guddi gi ngir bëgguñu woon a xaar ko fajar loolu moom mooy sabab bi te it bëgguñu woon di déranger yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu ci loo xamante ne ñoom mën nañ ko defal seen bopp xamante ne ñoom mën nañ ko defal seen bopp euh, moo tax mu ne af moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam neen qaala mu ne afala kuntum maanaam euh, da gis ne kon Euh, hadith bi am na ci njàlbéen gi buy luy wax ci ne jàkka ji am na ku ko doon toppatoo yam ko doon toppatoowee nag ay yenn ci nam ko doon toppatoowee loolu la imam al-Bukhari la daal di cité ci wàllu googu mooy ñi koy balee di di di for yi nga xam ne ñoom ñooy euh, yi xotteeku nekk fa di defaraat yi kii maanaam di ah di dindi di ruusi yi nga xam ne dañuy ruus ah, di ko dindi ah, euh, di di di di di yi nga xamante ne ñoom ñoo forot ak yu mel noonu maanaam ah, comme euh, tey bu doon gi dañ naan voilà di di di di fomp di aspirer di et cetera ah di parfum di di def cuuraay ak xeet yu mel noonu ah di bàyyi xel daal naax ndax set na ndax setut nangam nangam dindi lu takk nga dindi et cetera loolu moom la doon taxawee mais bu ne leen lu tax laajoo lu tax woowoo leen ma dallu nii maanaam ñoom dañ ne ko maanaam bëgguñu la woon a dérange ndax guddi gi ci la génn àdduna mm-hmm. mais loolu ci guddi gi maanaam ci ëllëg sa rek la xew mm-hmm. maanaam xew-xew bi nekkul loo xam xamante ne yéen ci bi saa daa toog ay weer gisatul ndaw si du demeewut noonu de parce que su doon lool la maanaam loolu yanu maanaam euh, loolu benn yanuwut maanaam waaye ci riwaayaat yeneen hadith yi ñoom ñooy wane ne mbir mi noonu la demee rek mm-hmm. dañ ne la dañ ne maatatul baariha biig la génn àdduna te bari maanaam li ñu ko am mooy bi voilà kon loolu benn mbir la am na nag euh, orientaliste yi dañuy sukkandiku ci hadith bi di wan di wax ne way sekk saxaaba yi ñoom dañu rasistoon li nit ki nekk nit ku ñuul moo tax nangam nangam et cetera mu génn àdduna kenn dem toppatoo ko et cetera mais loolu subhaanallah xelum ku ku di dëgg moo koy xalaat maanaam loolu mooy vraiment nit ku doye ko waaw koo xamante ne moom maanaam moom ak doye dem jàpp na ne. doyadi googa day dem ba ci maanaam ba ci xattaa nit ñi nga xam ne ñoom ñoo gën ci mboolem nit ñi ginnaaw yenente yi alayhi salaatu wassalaam te mooy sahaaba yente bi sallallahu alayhi wasallam maanaam euh, loolu nit ku ku maanaam même ku dulub sahaaba sax maanaam ko def malaa nag ki dafa doyadi euh, maanaam dafa dafa nekk koo xamante ne maanaam rawatina nag nit ku baax nit ku sell rawatina sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wasallam waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne e, junjul maanaam joxoñ leen ma maanaam leen ma tegtal leen ma ala qabrihi ci bàmmeelam mm-hmm. maanaam mooy tegtal leen ma bàmmeelam awwala ba qaalam wax qabriha bàmmeelam moom ku jigéen mm-hmm. maanaam kon nga gis nee na fa ata mu daal di ki qabrahu maanaam bi maanaam qabraha fa salla mu daal jullee alayha ci mm-hmm. mu ñëw ci e, bàmmeel bi daal di koy jullee e, loolu bokk na ci li muy tegtale mooy mu def naa julli ci bàmmeel loolu armeel maanaam du loo xamante ne de yàq julli comme ni nga xam ne noonu la ñu gisoon sib rek la si si degré sib la toll mm. beneen bi ci def moom mooy ndax def na jullee fekk rob nañ ko ba pare ndax ko jullee fekk moom mu nekk ci biir bàmmeel bi lu ëpp ci borom ko mu xam ne rahmatullah alayhim nañ ko fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ koo tënk ci euh, ci mu nekk loo xamante ne du weexu euh, ñetti weer mm. maanaam nit ki bu buñ ko teyit mu nekk ki nga xam ne moo koy def tamit mu nekk ki nga xamante ne mooy wàllu yu lam rek maanaam mooy kilifa gi parce que nit ki koy def warul nekk n'importe kii bu doon n'importe qui rek kon ku nekk day daal di tëb rek dem fekk ñi nekk ci bàmmeel na yëpp ku nekk mu taxaw di la jullee maanaam mbir bi du noonu fekk kii c'est parce que yenente bi la sallallahu alayhi wa te mooy waliyul amri loolu moom moo tax moom mu dem def ci ko maanaam loolu la euh, beneen mbir bi nga xam ne mën na cee bàyyi mën naa bàyyi xel mooy day wane ngëneelu gi nga xam ne moom moo nekk ci ndaw si parce que yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam gisoon nañu ne léeg-léeg kenn danaan da ngir ne daan am bor moo tax danaan laajte ndax am na bor nangam nangam rek mu tax du ko jullee euh, muy laajte loolu gisoon nañ ko c'est ndaw si nag yeneen bi sallallahu alayhi wasallam da koo fonkoon mu màgg ci ay bëtam moo tax mu dem jullee ji ko ngir ni mu taxawoo jàkka yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te loolu li muy teg la mooy ki nga xam ne mooy taxawu jàkka ji di ko toppatoo di ko raxas di ko defar et cetera kooku noonu mbir bu réeré ngëneel gu mag la am maanaam. loolu hadith bi bokk na ci xam ne mooy ngëneel bu mag gi am ba mu jaral yenente bi sallallahu alayhi wasallam donte rob nañu ndaw si mu wëlbatikuwaat dem ba ne nañ wan leen ma fan lañ ko rob ñu wan ko ko mu taxaw julleewaat ndaw si ànd ak ni jullee woon nañ ko ba pare loolu doyoon na sahaaba yi radiyallahu anhum ku ñu jullee sa xel war naa dal ab saaba mu jullee la maanaam ki gën a néew xel ci jullit ñi ab saaba jullee ko doy na waxuma la ak ay saaba jullee ko waaye yenente bi sallallahu alayhi wasallam doyloowul loolu ngir gëneel gu màgg gi ndaw soosu am te lu ko amee mooy moo doon toppatoo jàkka ji voilà loolu tamit day wane ngëneel gu màgg googu dégg nga euh, euh, voilà loolu moom moo tax ki nga xamante ne moom mooy toppatoo raxas geek toppatoo di kii bale geek yooyu noonu ci biir nit ñi maanaam mbooloom julit bu amee kenn ci ñoom ko xamante ne moom day toppatoo yooyu noonu kooku loolu li muy tegtale moom mooy moom muy mooy borom gëneel gu mag gi ci seen biir ni ko euh, hadith bi waxee ne sayyidul qawmi xaadimuhum ki nga xam ne mooy sangu nit ñi mooy ki ki ki leen di liggéeyal dégg nga ak sayyidul qawmi anfa'uhum linnaas ki nga xam ne mooy sangu nit ñi mooy ki leen ëpp njariñ ci biir nit ñi dégg nga euh, hadith boobu imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi na ko hadith numéro 460 hadith numéro 1334 imam Muslim indi na ko hadith numéro 956 imam Abu Dawud indi na ko hadith numéro 3203 imam Ibn Maaja indi na ko eh, hadith numéro 1200 1527 imam Ahmad ibn Hanbal indi na ko hadith numéro 8634 9037 ak 9272 eh, hadith bi kon eh, wa ashaabu kutubu sitta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 dañu commencé doon seen waaw man loolu maanaam day laaj ndax l'islam moom moo indi ne jigéen ñi dañuy doon la eh, historique gu adduna bi xaw ma ko xam gu tollu ci ma mën a wax ne maanaam ma mën a taxaw ne l'islam rek moo ko ma a def ci mboolem civilisation yi waaye Ah, waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw waaw loolu moom waaw noonu la noonu la demee. waaw léegi na jox euh, yaakaar naa leeral nañu li tax ñu wax ko. léegi laaj bi ci lan la. ñoom ñu wax ni ci jigéen waaw ñoom waaw loolu lañ wax wax nañ ko dañ ne ñoom la seen wax seen wax insha allah mooy li gën a dëgër ci mbir mi waaw loolu lañu wax waaw alhamdulillah allah taala maanaam moo tax ñu ne ñoom moo tax ñu ne xadiis bi day tegtale ne maanaam li jumhuur wax maanaam mooy li ëpp ci borom xam yi li wax maanaam ne loolu mooy li gën a dëgër maanaam hadith bi da koy tegtale maanaam loolu lañ foofu lañ tàmbale moo tax ñu waxee ko noonu mais dañ doon indi rek waxu fuqaha Maliki rahmatullah ngir tamit leeral maanaam ngir bañ bañ bañ a tudd maanaam léeg-léeg dañuy def noonu dañuy doxalee noonu euh, cest à loolu qaida la bu ñuy doxalee maanaam règle la léeg-léeg dañ naan parce que comme da hadith bi njàng mi dafa war a gaaw maanaam njàng mi dafay dafa war a gaaw du boo xoolee ni ñuy jàngee hadith bokkut ak ni ñuy jàngee ma masal Bulughul Maram mm-hmm. maanaam hadith yi da gis daanaka dañ koy dañ koy romb rek dem euh, te niñ koy defee loolu moom moo tax duñu du du duñu duñu di toog maanaam masala bu ne ñu taxaw ci baat bu ne ñu taxaw ci leeral baat bu nekk leeral et cetera duñ def loolu mais dinañu xool li nga xamante ne mooy le minimum ci hadith bi Euh, ak li nga xamante ne moom lañ suñu borom subhaanahu wa ta'ala may ak teewlu ci jamono ji koy jàng ñu wax ci loolu après ñu continuer hmm. ànd ak xam gi ñuy xam ne hadith bi léeg-léeg imam bi rahimahullahu ta'ala dina ko indiwaat feneen hmm. et que euh, parfois dañuy wax naan masalan hadith bi kat euh, masalan day tegtale nangam hmm. ndax borom xam-xam yi wuute nañ ci waaye li ëpp ci borom maanaam mënoon nañoo toog naan fuqaha hanafi yi shafi Ah, xanaa Shafi'i Hanbali rahmatullah lii la ñu wax nangam maanaam parfois pour gàttal rek dañ naan mbooloo jumhur maanaam ngir ne loolu dañ ko daan wax tout le temps avant mais léegi dootul jarati ñu koy wax ngir ne xam li maanaam miin nañu doxalin bi loolu moo tax dootul jarati ñuy attardé wu tout le temps ci loolu et que euh, bu ñu nee lii day tegtale nangam hadith bii day tegtale nangam jusqu'à preuve du contraire maanaam bu amee leneen lu gën a dëgër loolu daañu daañu leeral ne lii moo gën a dëgër fi ñun mm-hmm. du ñu wax kenn ci borom xam ne rahmatullah am na li mu wax du noonu mm-hmm. liñ mën a wax rek mooy ne ñun li ñu gis ci ay waxam mooy dañoo ci wax yi ñu gis dañoo jàpp ne xëy na lii la moo tax ñu ne ginnaaw gi daal ne d'ailleurs looloo gën a maanu mm-hmm. parce que c'est comme moom mukallaf la moom moom yëppam te mu mukallaf la mm-hmm. donc moom war naa mën a euh, disposer maam ci alalam ci anam goo xamante ne daf koy war a mën a euh, jëfandikoo ci mais ci kaw mais loolu li ñuy wax ne dañ koy tahjir bu dee góor dañ koy tahjirat mm-hmm. góor goo xamante ne dafay jël alalam di ko pasar pasare euh, luñ ne ñoxor njaay mu génnee dugal ko ci loo xamante ne masalan kuy ku am addiction addiction ci jeu yi mm-hmm. kooku alalam dañ koy jël mm-hmm. dañ koy tahjir koo xamante ne alal ju mu am da koy naane kooku tamit alal dañ koy tahjir wala maanaam dañ koy jël wala euh, suukuratal lañ koy def voilà wala koo xamante ne ah dafa dañ koy nax souvent maanaam dañ koy nax ci ay ci alalam kooku tamit alalam dañ koy tax biir maanaam loolu ci mu nekk góor wala mu nekk jigéen maanaam ci li mu aju rek mooy lé nan la xel mi toll hmm. looloo tax alquran wax aaya boobu bi alquran ne wala tu'tu sufahaa amwaalakum allazii ja'ala Allah ja'ala ah, la ah, allazii naasi ja'ala lakum lin-naasi Euh, wala euh, gis ay bi tadoo nañ la wala euh, wala tu'tu sufahaa amwaalakum allatii ja'ala Allahu lakum qiyaaman warzuquhum minhaa waksuuhum wa quulu lahum qawlan ma'ruufaa sufahaa yooyu foofu li ñuy wax mooy ne dese nañoo comprendre comme xale yi xam ne xale mënagul gérer alalam parce que boo ko joxee fi toll un million d'euros tey ñëwee boo ko laajee da ngay gis ne cent mille euros yi dem nañ te loolu mooy li gën a néew ci li dem. maanaam loolu nag bu fekkee te ne dañoo gis nit koo xamante ne noonu la mel muy góor muy jigéen maanaam loolu duñ koy wax exemple la woon rek ci ne jigéen ji nga xamante ne masalan alal du mu yor da koy ndeyalee eh, da koy dem yóbbu ko ci tontine bi da koy dem dugal ko ci lii dugal ko ci laa da koy pasar pasare yàq ko léegi maanaam kooku moom moo taxoon ñu wax mm-hmm. euh, et que loolu te loolu noonu bu dee loolu rek ci mbir bi ci loolu la aju maanaam loolu Euh, dañ doon wax ne imam maanaam fuqaha maliki rahmatullah lu lu ñu waxe noonu dafa fekk ne jigéen ñi lu ci bëri noonu la ñu mel tamit maanaam bëri ci jigéen ñi ñoo xam ne moom fi mu toll moo tax ñu ne fekkam alal gi nga xamante ne moomuñu ko seen alalu jëkkër la ci loolu lañ moom lañuy ñuy gaaw a maanaam lañuy nekkee ñu dépensière maanaam te du ñu calculer te liñ bëgg rek ci saa si la ñuy xam maanaam fii liñ bëgg ci saa si loolu la ñuy xam te loolu la muy def ba bu jàllee ci la ñuy comprendre que ni ndekete lii soxla wuñ ko woon loolu segam ji maanaam bu ñu xoolee jigéen ñi de manière général nii la mel segam loolu la moo tax ñoom itam seen wax jooju maanaam ñun dañ doon wax rek ne <laughs> ñoom fuqaha Maliki rahmatullah bu ñu waxee lii maanaam du wax joo xam ne dañ koo sànni ci àll bi du wax joo xam ne dañ koo wax ngir ne dañoo contre jigéen ñi wala ñu mel noonu déedéet mais wax la joo xamante ne duñu du du du du réfléchi la quoi maanaam loolu lañ ci jublu woon ànd ak ne li gën a dëgër fi ñun mooy wax bi jumhur wax rahmatullah alayhim wallahu ta'ala a'lam euh, on vient différencier Myria une feuille, une autre feuille et Myria Ansari. C'est quoi leur date de décès chacun? Mais wax nañ ko. Non mais ça allait trop vite, j'ai pas noté. mais Yahya ibn Sa'id al-Qattan 198 la euh, moom waxoon nañ ko Yahya ibn Sa'id al-Ansari moom moo ko mag moom ci ñoom ñoom sëriñu ñoom imam Malik la kii taalibi niveau taalibi ñoom imam Malik la Yahya ibn Sa'id moom al-Ansari 143 la kii 100 498 ci la génn àdduna al ansaar yi cent quatre vingt la génn àdduna moom madani la am na dife lu leen différence yi lu bëri moom madani la waa madina la Yahya ibn Sa'id al ansaari moom waa Basra la ñoom ñaar loolu moo leen doon wallahu ta'ala maa bokkuñu niveau. Euh, donc on peut dire c'est aussi comme ça que ñu ak ci moom parce que moom déggoo li mu wax maanaam euh, Sufyaan ibnu Uyayna moo solo wee ci moom bu doon Yahya ibnu Sa'id al-Qattan Sufyaan ibnu Uyayna du solo wee ci moom ndax Yahya ibnu Sa'id al-Qattan beneen niveau bi la ne maa moom ak ñoom Sufyaan ibn Uyayna daanaka ay morom lañ wala sax Sufyaan ibn Uyayna sax moo leen moo ko moo ndax moom cent vingtième année la Sufyaan ibn Uyayna cent septième année la gane àdduna mu d'ailleurs ñoo Sufyaan ibn Uyayna cent quatre-vingt-dix-huit la génn àdduna comme Yahya ibn Sa'id al-Qattan Yahya ibn Sa'id al-Qattan cent vingtième année la gane àdduna dooyu am na différence ba pare kii nii fële la dëkk Euh, Hijaz bi péninsule arabique bi kii dem dëkk ci Basra te Basra la dëkk non euh, euh, ah moo ko tarbiya maanaam li muy tekki tarbiya mooy assurer l'éducation assurer assurer l'éducation spirituelle loolu lay tekki voilà maanaam moo ko jàngal moo ko yar waaw moo ko topploo yoon wi moo ko xamal voilà li mu xam ndax moo dafa takkoo woon ak moom voilà dama dama takkoo moom loolu lay tekk euh, Ali euh, ibn al-Madini waaw waaw euh, al-Musnidi C'est-à-dire ko son grand-père à lui. waaw il a affranchi le grand-père de moo ko tuubal dugal ko ci l'islam. Ah, man maa man maa wax gorel quoi. ah d'accord moo ko tuubal dugal ko ci l'islam. moo ko tuubal. oui ah non moo ko tuubal dugal ko ci l'islam. Ah, euh, ah, waaw rek ci kaddu yi. Bon, après, j'avais ma quatrième question, mais ça n'a rien à voir avec le cours. C'était dans la, pour la sourate Al-Kahf, le vendredi. Euh, ça, on le voit dans le chapitre de la prière. Pour savoir, en fait, euh, jusqu'à quelle heure on peut le, le lire, quoi. Enfin, quoi voilà soo koy lire maanaam sóoratul Kahf ci ah ajjuma bi da nga koy lire mën nga ko lire à partir de guddi ajjuma bi maanaam bu timis jotee bu timis jotee ci jeudi bi comme nii tey voilà mën nga koo lire euh, ci bisu ajjuma ji ba bisu bi jeex mën nga koo liir ba samedi bi avant tisbaar déedéet toute la journée jour ajjuma bi yëpp la pas obligatoirement jàpp jàppatuma euh, kii voilà mais mais xadis la bu wér voilà. Euh, saar bi yëpp. non non saar bi yëpp la ñuy wax. voilà. non non non xaraa jàng. mais ku munul Allahu ta'ala a'lam. benn kii laa moo xawalanti ci man mooy ne ndaw kii bàyyi la biñ ne moom dafa amoon uh, jëkkër ba pare mu nekkoon jàmm ma doon laajte su boobaa est-ce que nu muy demee ndax moom ki ki ko moom dina mën a joxe moom non non non ki nga xamante ne moom mooy jaam bu ba am jëkkër ki ko moom du mën a jote ak moom déedéet euh, euh, jigéen mënta nekk ci diggante ñaari jëkkër ci benn jamono voilà c'est ça man dama question yi ndax jigéen bu amul jëkkër te am ay jigéen du ko man maanaam mooy maanaam mooy astaghfirullah maanaam jigéen bu jigéen moom bu amul jëkkër waaye di am ay jaam waaw ndax mën nay doxale ak jaamam yu góor yi comme ni nga xam ne noonu la góor gi mën nay am ay jaam yu jigéen di dox nag ñoom lool voilà waaw mais loolu du mën a ne non non loolu man da nekk non non mais parce que jaam en fait jaam dafa nekk ci position bu doyadi waaw maanaam jaam dafa nekk ci position bu doyadi loolu moom moo tax du jaadu te comme si tey nit ki ne euh, euh, maanaam jaam bi moo tax jaam bi dañ koy permettre ay mbir yoo xam ne gisoon nañ ko bi ñuy wax ci suturaal awraak yooyu maanaam jaam bi dañ koy permettre ay mbir yoo xamante ne day wàcc day wàcc day day day ànd ak yenn wàcc yi yu bokkute ak yi ñuy permetre euh, góor maanaam góor gi moom am ay jaamam maanaam jaam yu jigéen di ànd ak ñoom wuute na ak jigéen ji ànd ak jaam jaamam maanaam jigéen ji nga xam ne moom góor la mu ànd ak jaam bu góor mais loolu c'est encore maanaam loolu c'est maanaam niveau de bassesse bi dafa dafa kawe quoi maanaam dafa dafa voilà dafa dafa dafa dafa dafa dafa dafa kawe maanaam euh, du du ko c'est-à-dire que il faut que ñu comprendre que ñun suñu jamono ji ñun ni ñuy xalaate suñu jamono bi dafa bëri loo xamante ne euh, dafa dafa njattu maanaam du xel mu jaadu masalan suñ jamono ji ñu bëree bari fi mu ñu baree baree bari xam nañ ne masalan nekk góor jigéen dafa xaram te dafa garaaw di jëf-jëfi góor jigéen wala nekk ko ñu bare xam nañ ko ngir ne xam nañ ni ko diine yi bañe l'islam ne ngam na et mais ñu baree baree baree bari jaadu na ci seenum xel ndax ne ni ko nit ñëpp di maanaam léegi ni mu nekkee loo xam ne dictature idéologique bi imposé wu na ba pare ci anam goo xamante ne képp kenn jàpp na ne loolu war naa mën a maanaam nekk mais bëgg naa ko bëgg na ma bëggante nañ loolu ñu tere ñu sëy ñu ñaar góor laa góor la neex na ma wala jigéen laa jigéen la neex na ma lu tere ñu sëy ñu bari seenu xel da koo jàpp léegi ni lu tax ngir ne maanaam li xel yi xalaat léegi dafa njattu parce que dafa am lu ñu leen mais bu ñu xoolee jamono ji xel yi njattu wutoon te nit ñi xamoon dëgg-dëgg lan mooy seen valeur am na mbir yoo xamante ne xam nañ ni loolu jaaduwul te am xel mënu ko yem comme li Seydina Omar ibn Abdul Aziz wax radiyallahu anhu mu ne bu dul woon li ñu Alxuraan wax ci ne peuple yeneen yàlla noox yeneen yàlla luuti alayhi salaatu dañ ko doon def suñu xel du dem ci ne nekk góor jigéen mën naa ne suñu xel moo ci dul dem loolu mooy xel yu xel yi noonu la ñu mel euh, ni ñu noonu euh, xool sayyidatuna Hind radiyallahu anha bi mu ñëwee yeneen bi sallallahu alayhi wasallam bokk ci yi mu ko doon wax neen doo njaaloo da ngeen di jaayante ci ne doo leen njaaloo mm-hmm. li mu ko wax daf ni est ce que loolu góor dana ko def est-ce que góor dana ko def d'ailleurs même esprit wu muuraay bi muuru bi esprit wu gor la loolu moom moo tax jaam muuru voile bi jaam duñ ko ko teg jigéenu jaam mën naa dox bopp neen amul problème du ci am bàkkaar du ci am dara garaawul mais jigéenu gor li mu représenté moom en tant que góor moo tax mu muuru sàng yaramam suturaal boppam dafay nekk luñ ko imposer parce que esprit yi suñu jamono alors que léegi da ngay gis bokk na ci liy teg te leneen xel yi dañoo njattu mooy léegi jàpp nañ ni nit ki pour mu wane ne léegi moom dafa libre mooy day futteeku mooy wane ni libre na alors que déedéet loolooy wane ni xelum jaam ku doyee di xelu ku doyee di la yor maanaam loolu il faut que ñu comprendre ko bañ a topp dictature idéologique bi dictature pensée léegi imaginer ki nga xamante ne toog ne nee na njaaloo ñu nag mu ne nee ndax góor dina def loolu parce que jigéen pour mu dem ba njaaloo fokk mu wàccee boppam dégg dégg dégg dégg dégg dégg dégg pour doo ko dem dem dem dem njaaloo léegi imaginer na mu dem di ànd ak ay jaami bopp ay jaamam maanaam léegi non seulement góor la demul ànd ak ay ay ay jaami keneen mais ba ci sax ay jaami boppam moom alors loolu maanaam euh, il faut mu wàcce boppam dëgg dëgg te wàcce bopp boobu ah ce niveau là l'islam du ko may kenn maanaam l'islam du la may ngay wàccee sa bopp ba benn niveau sinon rek dañ lay daal di dugal ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy borom xel yu doyadi ndax am na mbir yoo xamante ne képp ku ko nangul boppam dañ naan ah d'accord nangu parce que ñu ngi mel ne tey riba tey nit ki mën na ne riba bi léegi man d'accord nag nit ki jëlal ma intérêt man d'accord naa dañ naan ko déedéet non seulement kenn du la ko nangul léegi mais lu fait nga d'accord ci ne léegi ma nekk naa jëlal la ñu jëlal la intérêt léegi garaawul ci yow yow jàpp nga ne garaawul loolu mooy wane ne sama xel dafa defe ndax nangu nga ñu wàcce la ci niveau kon yow tam léegi dañu lay dañ lay daal di tahjir dañu nangu sa alal amoo droit def interaction ah, kon ak lu mbir mi mën di xewe day wul malam mbir mi léegi nag xel yi ni loolu moom suñu xel yee